suratul Araf saaru Musafa Matia suñu ko jëm Masala illaa wa kullu man qara'ati samaani alil xamsi ayatin mais saa ñu yaar téeméer la waxam sama juróom ci sama sama juróom benn ay Allah ci war la gëlé Allah wa kullu wa kullu man dama sunu a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi wa qadrihi wa barik alayhim ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم وجهك دسد برحمن كراج قول بالله النبي جاب يا رحيم كراج قول جل جل آخر ألف لام ميم فا ألف لام ميم فا لا يلا على ما يقام المراد يجري نمام بسالي تجلوله كوكو yàlla xam lu mu ci namm rek moo gën a wér kitaabul waaye dina téere la un si la ko na ko ilayka jëm Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yakun bu nekk ci sadrika ci dënn sa xarajun ci minu ci moom bu ko jabaral ko de bu bu sa dënn xat mukk ci ñàkk a jotal téere bi jotal nu la ko sante li tun sa ngir nag aragandoo bi ak alquran rek alxuraan jëlee yàllaa ko wàcce ndax nga waat nit ñi de aussi traçé bi waat lil mu'minina ñëw way gëm yàlla de sa alxuraan ak waat la boo ne dana jëriñ ñi gëm yàlla de wax leen nag ñoom ñi gëm yàlla lii ittabi'u topp leen maa undila la waxalee ilaykum jëm ci yéen rabbikum tukkee borom seen lii la ñu alxuraan sant nañ topp li nga xam ne moom la yàlla wàcce mu bàyyi ko ci borom bi. wala tattabi'u bu leen topp min duunihi lu dul moom awliyaa wa in leen gooyee da ngeen topp leen ci mooy yàlla qaliilan waa dugg daal ji néew maa tazakkaruun ak waa du seen rek yonent bi yàlla moom la ci moom alquran li ñu alquran sant mooy nañ topp li ne moom la alquran wasal moo tax ba àtte bu alquran su leen ba noppi ñu naa du sama ngéer man dégguma loolu de wa kam min qaryatin bari na ñay dëkk ahlaknaahaa ñu ne na maa rak leen fa baax naa mbugal sunu bayaatam ci guddi aw mi ci ñoom xaayoon way nelaw lañu njorloo de te suñ seete ñoo nga dikkat yi ña nga xam ne ñoo leen jëkkoon bëri na ñoo bëri na ñoo xam ne weddi nañ yàlla yàlla wàcc ci ñoom mbugal guddi wala bëccëg de guddi sax ña ngay nelaw wala bëccëg sax ña ngay nelaw ba tey njorloo amul ci gan waxtu jaamu yàlla ba maa kaanu nekkut daaw waxteen jaaw mbudu kay mbaas naa mbugal su ila an xaaloo ndaray waxte naa naka nun ku naa nekk nun zaalimiina di way tooñ de te ba mbugal ma wàccee amul dara lu ñu mën a wax lu may ñoo tooñoon de wala masalana wala yaqal na noo laaj bàyyi di wax bi suñu jàngi alxuraan ku fa wax sa jaamu yàlla dana ma bu ñeen si teet wala masalana danañu laaj alla si na ñaaña ursila wasa yoneef na yéen jëm ci ñoom danañ laaj xeet yi ndax yonent yi jotaloon nañ leen la yàlla yónni woon wala masalana xam na noonu laaj al mursaleen yéen ñi rek yonent yi ci seen bopp itam yàlla dana leen laaj ndax jotoon nañ wala jotoon nañ de ñu ne jotoon nañ ñu laaj xeeti ndax yonent yi jotoon nañ am jotoon nañ képp yéen ñi dañuy seen jotoon nañu dara solo na ko soxna sax xam na ma solo aleen ci ñoom geer ñu ci xam-xam su ko defee nag man dana leen nett ni lépp loo xam ne moo xewoon te fekk xam naa ko de wa ma kunna te nekkul xaay dina di way fadu de te itam man li may laaj yëpp damay taxawal aw waaye dara fa duuma ci yëpp ci sama kanam ba yonante jotal maa ngi teew bokkee day weddi wala ñu gëm yëpp maa wasu mandaxa jëf wala téere jëf yi yow may suñu defar keroog <coughs> alaaka waa ji dëggu la mu ne <coughs> keroog ku nekk da nga fiinoo mandaxa jëfam yi ma ma ay mandaxam mu mu fayas ngi ñaaw teefam allah si wàññi dañoo yàq si waxtaan ak moom am si si am li ma sàmm jëfandikoo si lañ nag moom jëf si mën a di sonn lay asmaa si ak si kaw def moom. si mën a di weddi bu gën jëm yàlla ba yàlla fa nga way jëkk way mujj ñëpp ña doon jaamoo ki ñu daje ci benn fàq dañuy samp bés boo xam ne xalaat bi ci naat moo gën yaa asamaan juróom yaa suuf juróom yaa. lan la moo gën a gudd diggante ci lay asamaan. fu nekk ñu taxawal la fi kanam sa borom andi lépp loo mës a def ci lu baax teg ci bii palaat loo mës a def ci lu bon ñu teg bii palaat jëf yu baaxee nag yàlla daf ciy bind ak bii jëf yu bon yi yàlla bind ci ak xoyof. soo xamee say jëf yu baax mën nañu sa jëf yu bon nag. malaaka ma daal di yéene jiw doomi jiw jiw te dëkk sangam ay jiwam lëng na ay ñaawteefam texe na texe boo ne dootu texe di mukk li def yëpp déggaloo ko su fekkee ni ay ñaawtee foofa nang nag malaak ma dellu taxaw ne diw doomi diw ak diw te dëkk sangam ay ñaawtee foofa nang na ay yiwam texe dina texe di boo xam ne dootu texe mukk ñu daal di ko digal rek na ne daañu indi waa yoo ne ku gudd gëgëy la di lekk kon di naan kon suñ ko tegee ci bas kon moom gisam yëpp du peesante sax ak mbagam yoo te boo ko gëmul ne jàngal ca saaru saasi salaam ci ñun amuñ amuñ sama saara di wasoon duñu am dara duñ peese dara danañ andi ñaawte fi jaam muy ay carnet carnet yoo xam ne ñoo gën a gudd lépp fees ak ñaawteef ñu teg ci palaat bi xalaat bu yaa ci palaas bëgg benn palaas bi nga xam ne ci la ay yoon war a nekk su ko defee yàlla bu tuuti ne ko kii moom nga am ci man bi laa ilaaha illallaa Muhammadu rasuulullaah yaa ci nekk jaam bi yi karne yi guddi yu ana lu ci kay ci la di laa ilaaha illallaa Muhammadu rasuulullaah ca mu daal lëng moo dem karne yooyu yëpp dara mën nga lënganteeg moom ñu daal di ko digal mu defal jana danañ feesee jëfi jaam ay yiwum ak ñaawteefam xam képp ba du mën a demal jana yi daal di yi rek yi daal di ay yiwam seet ay ñaawteefam ak ay yoom xem tep wala ay yoom lëng duñu wala lu may uffin dum waxoon wajutam bàyyi ko ci rek ñëw tem ca ñaawteef ya ñaawteef ya daal di lëng rek mu dem safara mbas rek nga wax sa bàyyi mbala sa moo tax yàlla ne bésab peese ba nga xam ne mooy peese bu maandu mooy peese bu dëggu jaroo la yaam ca péncam yàlla de ku sa ay yiw lëng kooka texe na ku sooy ñaxati lëng nag waaw kooka perte na rek wala xam makkannaakum jàppandal nan leen yéen ba doomu aadama si la ji suuf wajaal naa tan def la kum ña leen fiaa ci suuf maa sa ay sababi dundukaay de xaliiran cant gu de aji néew maa tas kuroon ak cant seen de wala xam xalax naakum bind nan bàyyi seen moom lay firi suma sawar naakum topp nu melal ko suma xul naa topp nu wax lil malaayikati ñeel malaaka yi ne leen usjudu sujjóot leen di aadama ñeel aadama de loolu la wane loolu la namm ba mu bindee Adama la ñu waaye fii bind ak Adama la namm de bindoon naa seen baay Adama ba noppi wax malaaka yi ne nañ ko sujjóotale sujjóotab nuyoo wala sujjóotab lum gëne wala ñu def ko muy seen xibla nit ñi dafa ñun kaaba gi mu di suñ xibla rek andu tere la allah tos bi la bu nga ko ba ma digalee la moo iblis yow de nga bañ sujjóot taman yàlla maa la ko xaala mu ne ana man xayrun maa gën min ci Aadama xalax lañu bind ko min naarin ma tukkee ci suuf wa xala min naarin ma tukkee ci safara wa xalax ko sama bind ko mun ci mun tukkee ci bande mu ne ko man waruma fi jógal Aadama de maa ko gën ndax yaa ngi ko bind cosaanam mi ngi bàyyi ko safara ban dëndëm la safara leer la kon nag maa ko gën cosaan maa de siyaas <coughs> na gannaaw boo xamee ne yàq am na gannaaw bu yàq amee kenn war da xiyaat fuma xaala wax yàlla ne ko fax bir wàccal mi naa tukke ci aljanna mi naa tukke ci asamaan yi fuma yakunu hellu lakka ñeela am tutaka bara bu nga reylu fi aajo aljanna de kon nag génnal aljanna aljanna kuy reylu wadi ci ndigal yàlla waru cee dëkk asamaan noonu fax bir génnal naka naka yow ne saaxi dana aji nag nga saway torox nga de génnal yow torox nga ba faw iblis yàlla ko wax fii ne ko lu tax maamana ka laa tax ñu sa amartu ko li tax ci jëf la ñu war a digalee jeneen laa dana ko wax ne maamana ka allah takoona ma saajidiina lu tax xandu laa koy sujjóot ña feneen mu ne ko maamana ka antas jida li ma xalaqtu bi yadayya lu tax sujjóotaloo li nga xam ne maa ko bind sama loxo man yàlla genn mooy gi yatti mooy ci mbooloo moo tax yatti laay firi ko mooy na ndigalal yàlla moo tax mu ne ko lu tax sujjóotoo bi ma la digalee génn na mbooloo moo tax mu ne ko lu tax alhamdulilah mooy sujjóote waaye fan na lu yàlla màggal moo tax mu ne lu tax sujjóotaloo li ma bindal sama loxo waaye fan lu yàlla màggal bakkaat bu màgg la mbooloo bakkaat bu màgg la mooy ndigalal yàlla bakkaat bu màgg la Adama bo yëpp la boole ci genn mooy gi Iblis ne moo Adama loolu ko xalak xaala wax ansirni xaala wax iblis ne ansirni yi sama ilaa yow yi ba soxna ba ci bis ba def na rek nit de mu ngay bëgg a nax yàlla ne mooy boromam mu daal di ne yàlla may ma daal ma dund ba pencam yàlla des bu ñuy sëy ba jaam yi ma soog a dee xaala wax yàlla ne ko naka naka yow ñu ne mun sori na aji nekk nga aji nekk nga ca ñu ngi xeña ba ca tukki ca àddina de yàlla ne ko may naa doo dee mukk ba bés ba àddina tukki keroog ngay dee bu jékki woon ba pencam yàlla te deewut kon dootu dee bu dee du fekke pencam yàlla te bon dem safara moo taxoon muy ñaan loolu yàlla mayu ko lam ñaan waaye may na dund àddina lépp ba ca mu jóg àddina a dund moo tax ñaan moom yàlla ayu ko kenn ci lii sa xiis waaye bi ñaanee yàlla déglu na ko de xaaral wax iblis ne bi ma wax way gëñ na ma ci bewloo sa gi man laa kontaan na dana ma jëkki lewum ñaan doomi aadama siraata ka caw yoon sa al mustaqim ray jub mu xas nag ne yàlla may danaa taxaw ci yoonu jub xaaye ko doomu aadama yi rek kenn du fi jub suma la atiyanohum ma dikkal leen min bayni aydihim tukke ci kanam seen wa min xalfihim ak tukke ci gannaaw seen waaye ay maanihim ak tu waan ay maanihim ak tukke ci ndeyjoor seen waan ak tukke ci ay càmmooy seen maam tukki yi bépp wàll rek naa leen fa dikkee lu may kaw waxut kaw rek kaw moom diggante jaam ak yërmande boromam kenn mënu faa dox moo tax de iblis li muy bon yëpp bañ na fen na nga a dikkee doomu aadama ndeyjoor ak càmmooy kanam ak gannaaw waaye waxut ne dana ko dikkee kaw de mënu loolu wala tajidu fekk ci la aktarum gën te bëri seen saakir nañu di way gëm de mu ne ko danaa bëri de da nga fekk ci yi gën a bëri yëpp duñ nekk gëm ko ci yàlla yoo xam ne dañuy sant yàlla de <coughs> yoonu sant buñ yëpp tëju na buntab cantal rek moo ubbeeku te du tëju ba pénjam yàlla moo tax ba iblis fa la toog de dana xaaye nit ñépp yoonu sant ba ñu bari duñ sant rek xaala wax yàlla ne oxruj génnal ñaatu ko jaal janna mas o man mu ngay kuñ mere mas o man mu ngay kuñ xayibal mad xooral mbit mu ngay kuñ soril yërmande yàlla de mad xooral mbit mu ngay kuñ daq génnal aljanna ak ak xayib bi di jeex génnal aljana yàlla soril na la yërmaaneem la man tabi'aka wallaay ku topp na mu la minum ci ñoom nit ñi la am la ama xam naa feeña feesal jahannama jahannama min kum ci yéen aj may mu ngeen di mboole ku la topp rek yaag ñoom yëpp yéen laay feesal safara rek yàlla daal di wacc iblis kooku sottana ci moom dàq na dem na yaa aadama yow aadama kun dëkkal anta yow wa sawjukaat jabar sa aljana sa aljana rek yàlla ne aadama yow yaag sa dem leen dëkk wala taqrabu bu leen jege hadihi shajarata di rek rabbe lekk leen lu leen neex su ngeen ñetti aljanna naan leen lu leen neex su naanee aljanna lu may xinta ci kooku moom bu leen ko laal de mooy sëriñ bi de ta takona so so da ngeen nekk mu ne waa mu ne ci way tooñ de so so so ta jax jaxal doomu maa ñee leen saytaan ubbi di di angi nañu seen doomu maa ñee leen maa wóor yéen suturaale tax maa wóor seen sawaati maa ci yaxor seen iblis ñëw jax jaxal neen ba lekk loo leen garab ga ñu ko def seen càngaay yëpp dog ñu seen xawra fu ñeeku loolu leen bëgg doon waqaala tam wax maanaa ak maa terewut leen rabbukuma borom seen an haazihi sajarati mu wal bi la garab illaa an takkoona la ref sib bu ngeen nekk malakayni di yaari malaaka aw takkoona ci ngeen nekk mel xarit yéen ci way génn de ñu ñëw ne ñu ngay biir iblis iblis ne ma ngay laaya biir aadama ak hawa leneen garab gi leen yàlla aaya xam nga lu tax mu aaye leen ko daf leen a bëgg a génne rek te garab bu ko kenn du la mën a génne aljanna boo nag lekk ak ñu daal di lekk waxaasanahuma tam jëñal mu daal di jëñ ci yàlla billaahi inni naka man dama leen naa si naa ji naka ba ci way laaya ji wala kuma ñëwee leen de te dama leen di laaya de fa dalaahuma tam sit ci daraja jañ nekkoon du xuróorin ci xodde mu wàcce leen nag ci aljanna jañ nekkoon fala ma faaxaa ba ñu lekkee sajarata garab ga fa daf seen lawuma ñaa leen sawaatuma ñaawte seen de bañ lekkee garab ga rek seen di sër da wàcc ku ci ne janoog sa xubbu ak sa xubburi morom ak sa dubbu ak sa dubburi morom te loolu mosuñu ko gis wa tafiqaa ñu xarab yàq si saan di di soqale alayhima ci ñoom min waraqal janna di ci xobi aljana yi dañuy mujj di xool waaw xëcc ci xobi aljana yi di ko laxas ci seen i koy ngir waaw melaw melaw ñaax waleen dal wana daaw maa taxoo leen rabu maa borom seen alamaan xakuma atterewuma leen woon xan ci kuma sa jarati ci googu le garabam moo lu xew aayewuma leen woon ne bu ne lekk garab googu waaxul sama wax la ku ma ñaaleen dina seytaane naka seytaane aduwul noonu la mu dugg dugg dugg noonu la ku ma ñaaleen du xamaloon naa leen ne seytaane seen noonu la xaalaa ñu wax ne rabbana yow bon suñu dalam daa tooñ nunu anfusana ay bopp suñu way lam taxfir ndem baal loola naa ñaanu wataram naa taga yërëm nu la na walaay dana ma nekk ñoo xam si ne ci way perte ña rek naa ko def na yàlla ne aadama lu tax nga lekk garab gi mu ne ma awaa lu mu ne iblis sama laay biir jëñal ma ci sa ma defe kenn du jëñ ci sa tur loo xam ne dëgg moo tax ma dëggal ko de mu ne iblis ñu ko indi jaar jànn sa dàqoon naa ko malaaka yaa ngi koy xaar naa ku nekk malaaka nga taxaw bu dina iblis bon day daal ne jaanama lok jaan boobu daaba la ñu ne jaar am ñaanti tànk rafet lool di dem di jaar fu ko jaan iblis dafa taxaw ci wetu jaar jànn rek xaa ci di jiitu ñii ñii ñii ñii ak indi ko ñu ne ko damaa amee ak laa biir bu ma bëgg a jotal Adama ak Hawa te man sañu maa dugg jaar jàmm soo ma la woon ci sa génn ñi jaar jàmm am ñaanti tànk rafet lool di benn jaar jàmm fu ko soor yaa am Iblis dafa taxaw ci wetu ak jàmm rek xaa ci jokkoo ñuuxu di jiitu ñii ñii ñii ñii ak indi ko ñu ne ko damaa amee ak laa biir bu ma bëgg a jotal Adama ak Hawa te man sañu maa dugg jaar jàmm sooma nga woon ci sa génn ci mu dem yonent yàlla Muusaa gis na Adama ne ko yow Adama mooy nga topp sa banaa bakkan da tax nga génn ñu aljanna borom nga ñu rek yow suñ bàyyi lu tax suna yow coono bi na yépp suñu dal mu ne ko du yaay Muusaa ibn Imraan moom Tawreet mu ko waaw mu ko loo jàng ci Tawreet ne kañ la yàlla dogal man ne danaa lekk garab ga ko lu jiitu lu jiitu bañ lay bindal ci kaw suuf si mu ne ko yow Musaa ibnu Imraan danga may yedd ci xam ne yàlla dogal na ko bind ko ci ba doo ko juróom fukki junne ci at soog maa bind yaa ma yedd ci loolu ne Adama hey Musaa Adama hey Musaa <coughs> xaala wax yàlla fiyaa ci suuf tax yow na ngeen di dund wa fiyaa ci suuf tamuutoo na ngeen di dee moom atike ci suuf ku fa jëloon déedéet génn leen ngeen jëm jëm jëm yàlla si leen ak léegi moom ngeen am yéen doomu aadama ngeen di julli ci kawam ngeen di julli ci kawam ngeen dee ñu suul leen di buggee pencum lalaay ngeen di génn leen yaa bani aadama yéen doomi aadama xalaan salma bunday wasal na ma aleykum ci li baasan ko daay yu waari loolu dana mu sutural sawaati ku may ñaaw te seen bindab doomu aadama yàlla teral na ko ci takkal ko càngaay loo xam ne doomu aadama joojis rek ma nga am lu yaramam mel ni bàyyi ma yeeg jur gi wala ñu ak yére taalukaay mu musal leen itam yére yoo xam ne moom ngeen di dëkkee ak yére yoo xam ne bu ngeen bëggee saarlu nag moom ngeen di sol wali baasa taqwa ak ko daay ragal yàlla itam mu sakk leen tam ko daay ragal yàlla mooy jëf ji yiw wala mooy mandarga mu rafet mi nga xam ne boo gisee jaamu yàlla bu yiw rek boo gisee kanamam dandi rafet ci njort ne ci yàlla bu baax la duut nag julli wacc duut fa ci sab loolu moom meloo naa fekk la waaye nag képp koo soo gisee bëcc xar kanam ci bëccëg dafay leer de loolu mooy mandarga bu ñu moom nga xam ne képp ko am bés basira rek bu gisee jaam bi ko ci moom kooku mooy ko daay di a rafet de daay ko loolu moo gën naat laay saalika loolu lépp ko daay xayru moo aji ko daay ragal yàlla nag kooku moo gën ko daay yi de daay ko loolu min aayat laa aji la ci teg ko li kattanal buur laa lawum boo ñoom yasakkaru nañu waat bu gëm de yaa bani aadama yéen doomu aadama gu réera la leen iblis bu topp iblis ba réer dama axar jana ko mu génnee woon abaway kum ñaari bàyyi teen minal janna dugg ci aljanna iblis bi nga xam ne fekk na seen bàyyi ci aljanna di ko fa ba génne ko ko bu ko topp rek ngeen ko toppee mu réera leen yéen itam rek ngeen fi ma mu dindi naxa nu seen li baa soo maa ay kodaay seen lii di yow maa mu wan leen tawaat yi maa ñaaw seen seen inna woon naka moom ay yoon rabbana inna naka moom buur inna naka moom iblis yaraakum dana mu gis leen huwa moom wa qabilu ak i lëlëm iblis ak saytaane ñoo àndat ñoom dañu gis doomu aadama dinaa si laa faraw na dafa ba gis leen leen yéen de ñoom dañuy gis dañuy gis leen ndax ñoom amuñ ay yaram yàlla dafa leen bind ñu mel ni jaww ji rek ànd ak jaww ji amuñ mel luñ leen di mën a gisee a gisee moo tax de ñoom fu ñu toll ñu ngi gis doomu aadama te doomu aadama moom du ko ji ñu naan laa xaroon na moom foofu gis ci leen leen ñu naan kan jaar na def moom sa asina sa sànni awliya ñu di woy méngoo awliya ñu di ndimbal awliya ñu di woy lëkk lëkkoo ñoom lëkkal ñoom lëkkoo daay woon ne woy saa faaloon dem def nañu faay sa seen bakkaar nit ki sakkal yàlla bokkaale ak wëcc kaaba gi di rafle ñu ne xaaral wax ne wajat naa fekk na maa lay àgg moom abaana ay bàyyi suuf ñu ne loolu lañ fekkoon fi ñu bàyyi di def rek wallaahu yàlla amar naa digal na mu jaay moom de pour waxal inna laa naka yàlla laa yàlla digal jiwu digle jiwu bi farfaay ci aji ñaaw yàlla du digle lu ñaaw de ataquluna ndax da ngeen wax a waral yàlla mala taalamu lu ngeen xamul de pour waxal a digle na rabbi borom sama bi xëpp ci maandu yàlla maandu la digle waa fi wato jaamu leen ko muxlisiina bi mu ngeen di way sellal loolu ñaan ko dina ak topp tawa doona da dellu kenn jëm yàlla di way dund kama badaakum naka mu sosoon leen ba nekku leen di dara de fariqan kuré ci yéen addaa jibal na mu leen fariqan kuré axawar naa leen ci ñoom dala da kuréer ga innahum naka ñoom i taxasoo jàpp nañu seyaatina seytaane yaw de yaa di way méngoo mi duna laay dul yàlla wa yaxsibuna tañu jortu annahum naka ñoom muhtadun way jub lañu de ya zinatakum taar seen mooy lépp ko daay lu sutural awra anda kulli masjid ba jëpp jàkka de su ngeen di dem jàkka di julli julli juróom wala ngeen di wët kaaba bi na ngeen suturlu wakuloo lekk leen lu ngeen soob wasraboo naan leen lu leen soob walaa tusrifoo waaye bu leen yàq de inna woo naka moom buur laa yuhibbu yool al-musrifiina way yàq ñu de yàlla du yool yàq de bi nga xamee ne yàlla wax na ne booy dem ci na nga saaru na loolu moo tax sopp am am ñagam ni ki tuwéyam ak mbubb ak metal <clears throat> de lekk leen naan leen te leen yàq jooju laaya doy na sëkk ji xam-xam ak ndoktoor de xul waxal man xarama ana ko xaramal namu ziinata laahi taarab yàlla leti taar ba nga xam ne axraja génn mu ko leen baa di jaamu taar yi àddina yi nga xam ne yàlla koy indi ci àddina ko xaramal waxtu yi baatee ko way neex yi mu ne ci gilaawam wërsëg la wërsëg yu neex yi yàlla indi ci àddina ana ku ko xaraamal kul waxal ne yéen ñoom di def dina ñaan la ñaan amoon gëm nañu de léegi yëpp yàlla ko indi ci muy xañab gëm yàlla du payam kat mooy xañam rek balaa nekk dund ba àddina bi de maanaam ñoo ko xeeyoo di léegi ñoom bokk bokk nañ ñoom sax ba fële leen ci te réewut ñoo moom rek ñoom jullit ñi ñoo tax yàlla indi ko ci àddina de bu ñi jaamu yàlla gëm yàlla dara rek ci wër du ñëw caa dina la moom ñoom nag yomal ko ñoom waaye penc yàlla moom kenn du ko bokk ak ñoom de te saalisa teem googu la fasalee lu fasilu lu ñuy digle laa laayaati kaw te alquran de xaw lu ñaar aw nit yàlla mën a ñaan doon ñu sa tontal de <coughs> kul waxal innama harama naka haraman na rabbi ya borom sama alfawaay sa njaaloo rek yàlla lim haraman mooy bàkkaar yu mag du demee ni njaaloo maasaara la feeñ na min haa ci moom ma a naa na nëbbu nawu muy lu feeñ muy lu nëbbu bayit faw walis ma ak mooy yàlla ak jépp xeeti mooy yàlla wal bax ya ak tooñ nit ñi ak tooñ nit ñi bi xayri xaq ci lu dëgg waan tusi ko ak ngeen bokkaale bi laay ci yàlla maa yu na sin lu mu wasal bi ci moom sultaan aw lay bu nga sakkal yàlla bokkaale taamu la ci wenn lay ak li ci gën a màgg nag mooy li dikki si waan ak bu ngeen waxat an lay waral wala ngeen wax waral yàlla loo xam ne xamu leen ko de bakkaar yi ñu def ko loolu la gën a màggee duñ jëkk a tudd yi ci topp ko gën a màgg boobu yi ci topp ko gën a màgg bu mujj bi nag mooy wax waral yàlla loo xamut boobu gën a màgg yëpp de wali kulli ummatin ay nag dañuy am lépp xeer ajalun ab diit day daa jaa dem di kana ajalum di seen laa yastaaxiruna mujj diñ ko saa ko def ku nekk yàlla na ko dat boo xam ne fa fa la boo xamee ne àgg na fa du ko jéggi de waaye itam dara mën na tere mu àgg fa yaa bani aadama yéen doomi aadama di maa yaati yàlla kum dem dikkal na leen rusulu ñu yónni min kum ci ci yéen yaqutuna danañu toro alaykum ci yéen ayaati yaa gaaw de sama sama yi taxaak wattandiku na mu kéefar waa aslaha tamit weenal jëfam wala xawfun dee ragal alaykum ci ñoom wala um dee ñoom yàlla wala dina waaye ñooñu ak boo wegg nañu bàyyiwaat naa jàpp rafet nu wastakbaru te ñu lay dul an xaaw des ko bañ koo gëm walaay la gaa asaabu ñëwee ñu ne war a safara de um fi aajo wala safara su ma naaf la mu gëj kenn du gën a tooñ mu daa war a yàlla kese ba na ay nar. li waral yàlla ba di baal seen bokkaale wala doom aw kese bay ka mu weddi ba di jaal faranam walaay ka la gaa yi yanaarum dana jot leen na si buum képp seen ñoom kitaabu ci téere ba de ñu la yàlla suñu wërsëg daañu ko am après ça jaarum ba dikkal na leen ci suñu ay yonent yi da dara desul lu mooy dee nag ba yonent malaaka yi ñëw di leen parti te taw foofu noonu du noonu danañu rey leen xaaloo ñu wax ngir dem loo leen ay na maakuntum ana la ngeen nekkoon nag da doon doon jaamu comme ni doon laayul yàlla moo jaa ana xëram ngeen doon jaamu xaaloo ñu wax ne baloo fat nañu xam naa wala suñu dund a gisul leen wa shahidoo ñu seede a fihim waral na di xaala wax yàlla dukuloo xaraf leen ci umamin ci mbooleem mbooleem yi mbooloo mbooleem di xeet xat xalas dara na ñun xabdu duñ jël dëkk seen de ay ca dem nañ ci xeet yi dëkk yi leen safara de ànd leen ak dem safara ku la bu xarafee umatun aw xeet di safara laanat ñu rëbb uxtaa aj dëkk seen de xeeruñ xam ne leen fii safara ñu rëbb xeet wa jëkkoon de ndax ñoo leen jàngal mooy yàlla weddi yàlla atooy sa daara ko ba dem jotoon te nañ fi aajo safara ba nga xam ne ñu jëkk ñu mujj ñëpp ci xéefar daje nañ ko safara nag di mel mbooloo ci biir safara xaalat wax way toppe seen di ulaawum ñaal ñuñ toppe seen rabbana yow borom suñu aw na ay ñi de abdalu naa réeral nañu de fa atim jox leen asaaban bugal seefan di muy borom kurande mel naa rek ci safara de su ko defee nag ñu mujj ñi nga xam ne rek leen ci ñu daal ne yàlla ñii kat ñoo waaw ñooñu rëgaloon ñu dañ leen toppoon rek wane mu bëgg ñu ne ko rek ñoom ñu ñëw fële xaaral wax yàlla ñoom defum ko leen bëggoon de wala wax ñu ñu ay fan rek ñu topp na ñu xaaral ñu na wax ko a weddi rek Moussa ñu ne ko soo ko xaral leen alaafaa ma naa ko suñu gisaab ci la ngeen nekkoon ndax ci bu na doon tàggu ko ci kéefar de il na la si na naka ñaaña te dëggoo rek dinañu ah sama ci alxuraan sunu ba takbaru dañu reylu ana wadis ko daa ko fastahu dee wutu hubbi doom na bu waabu sama ay bunte asamaan mukk de boo xamee ne faat nañ seen raw rey ba ca asamaan ah, asamaan bañ a tijji yi dóor boole mu daanu ci mu suuf yaaye mu dal te suuf si ñaareel fa nit góor boole ba ca si jiir ba ca ron suuf si juróom ñaareel fa de walaay ak kuréel xarab si ñaar jana taal jana ñooñu moom duñ dem aljana mukk ataa yàlla ja benn bata xarafee ak jamanut gëléem bi samin xiyaati ci bën bën a pusare yéefar du dem aljana mukk féeg gëléem dugub ci bën bën a pusa jàll ca wala ndax loolu mën na nekk gëléem xajut ci bën bën a pusa yéefar itam féeg loolu am du dem aljana féeg yàlla ba duñ ko ubbi kenn lu mooy ba sa gëlëm gëlëmam duggee ci bën bën a pusare jaam boo xam ne jubloo naa boromam nag bëggul lu mooy boromam di def naa fi lay ba jeex tàkk ba nga xam ne tey gëlëm ak yaramam nit yaramam yu réyoon ba day ne yaramu gëlëm jeex na tàkk ba nga xam ne xaj na ci bën bën a pusar bu boobaa ñu ubbi ko mooy bunta pee yàlla de wakka saari ka kem googu de fay nag ci la almujrim na way bakkat ña de loolu war rek ñoom min doomu aji nekk rek ñaaleel min jaanama ci jaanama mi haat ñoom lal de ñooñ safara lal safara lañ leen di lalal yeexu tëdd woon ko fihim aji nekk rek ci kaw seen xawaasin ay buuraay malaani càngaayi safara moom lañ leen di sànge safara lañuy lekk moom lañuy naan safara leen di tawal wakka saali du kem ñu faye ñooñu na gisi danañ faye ka saali mi na wet waaye wane si ne ñooñu amoon gëm nañu waa amuloo dañu jëf sooy yaati farata ak naafile ndaay ka ñëwee rek ah sama jëm si ñëw war naa jàmm de laa nu kalifu toog ci ñun na seen bakkan yi laa ko saa ndara kem kattanam jumla ji fu gaar la de ku gëm yàlla tey def lu baax te yàlla tegu kenn du mënu ah kooku yi daal jàmm lay jëm de daf koy génn wana sax naa tan bindi maa fi sudóor yi nekk ci xol seen mën ko leen ci daalaw kooku yàlla daf koy daal di julli ba mu set te julli dana daw aljana dana daw mën taa ci suufam dana aar yoon yeneen su ko defee yoon aljana daw ci seen duur rek sa dana ne man la wàcc rek man ak Aliou ak Ousmane ak Aboubacar ak Fatimatu xanaa ci ñi dem ci kan la wàcc sa dana aw si dana si dina Aliou moo xëy ba nga xam ne jiñ nañ ko lañ ko jiñoon ba ñu doon si si dina Aliou daf ko nag xëy na wax sax mu dëgg fase ko rek ay nag fa la jëlee ah, fa la mere rek ba tudd tudd dina Ali ndey Fatimatu itam dafa ne ko moo war a doon alali yonent bi te dina kii xalifa ne ko yonent daf ne woon suñ ko doon lépp lu mbay sarax la moom it loolu la meroon yàlla ne bu ay bu aljanaa nag mer yooyu nekkoon diggante ci lii yëpp daf koy raxas ba mu set ñu nekk nag ay mbokk yoo doo suñu raw mukk <coughs> waxaaloo dañ wax ne alhamdu xaaj cant yenant billaay ak ñu nekk la ñaar yàlla da ci yàlla mi nga ne adama jubal noonu lia saaj ci la jëf de ñu ne ñoo sant yàlla ñu jubal bañ jëf-jëf ci xam ne mooy may aljanna ji de bu maaku naa ne ku noonu li jub la la dugal te kono jubal suñu borom suñu borom di jubal soone suñu jub de laqad jaa wallaay di jëfoon na rusulu rabbina yonent ay borom sunu bilaq ci dëgg de wano do taxawaayal leen annaka mbidam ngi til ku mul jannatu jooju daal janna wuri suma joxeef na leen ko ñoo ko duñ ci la la doon ko de yàlla dina na ab jàmmaangoo jox nañ leen ko ci na ngeen doon jëf yàlla wax ne joxe na aljanna muy peeg jëf yiñ jëf te yonent na sallallahu alayhi wasallam kenn du dugg aljanna ci jëfam ñu ko fa sax mu ne ba sax lu may ba sama yàlla mu wuree yermandeem laa budda jaam bi dana jëf waaye kenn mën da jëf lu la may aljana yàlla lay may aljana rek ci baaxam yàlla ñu ko may ndax képp koo xam ne xisaab nañ la xisaab bi jot rek foog nga dem safara rek waaye nag koo xam ne yàlla xoolee faral na ko xisaab la ñëw ca saaru liñ ci xaar kooku rek mooy mën a dem aljana rek aljana ngoo ku ko bëgg del jaamu yàlla yàlla wax na ne tilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna aljanaango ku ko bëgg àndal ak saalihiina yi wax na ne yonent na ne almaru ma ma ahab aljanaango ku ko bëgg dee ko ñaan aljanaangi ku ko bëgg dëddul àddina yonent na ne njëgal aljana mooy topp yàlla ak dëddu àddina de aljanaango ku ko bëgg ragalal yàlla te xuutee sa bànneexa bakkan wa amma rek wa naara te xoote asaabu jannati waroon na aljanna asaaba naari waroon safara ñooñu aljanna nag daal di xool ñooñu safara ngir leen weddemal la am na kam li doon gis xar wajat naa anum lay fekk nanu maa waxaate naa la dëxal nu ko rab naa borom sunu xaqan muy aji dëggu waal wajatum ndax fekk ngeen maa waxaate la dëxal na ko rab kum borom seen xaqan muy aji dëggu yéen yéen day lépp lu ñu yàlla dëxaloon ci aljanna fekk nañ ko muy nam waxoon mooy yéen nañ safara na ngeen def yéen ndax fekk ngeen lañ leen digoon ci mbugal xaaloo ñu ne naam waaw waaw fa addana te yéy ne moo si noonu aji yéene bay na moom diggante seen aji yéene daal di taxaw diggante aljana safara yéene ca kaw ci ñaari kuré yi am na kam digam gis laanatullaahi karit bu ba yermandeem ala saalimiina war na ca way weddi ña de lëwiina ñaañu yes doona dañu set ñu am sabiila wari diine yàlla waye bona atañu sakku ko xewa jër mu du luñ jàngal de woom te ñoom kaafirina way weddi lañu bilaax da jaaraxela bu bay na moom aji nekk la diggante Ilaay nag dox na diggante aljanna ak safara mooy tatay laraaf yi moo tax ñu tudde saaru laraaf waala laraaf yi aji nekk la ci laraaf rijaalun aw góor aw nga nekk laraaf nag ñoom seeni xiw ak seeni xay dafa xem képp mënuñoo dem safara mënuñoo dem aljanna ñu ne diggante ba de yaari fana danañu xam kullun képp ci ñaari kuréel ñi ci fii maamam ci mandarga seen ñoom ñooñ laraaf yi ci diggante bi nag xam ne nañ ñooñ safara ñoom ñooñu waraaf nag ñooñu aljanna seen xarkanam yu leer lañ leen xame ñooñu safara xarkanam yu ñuul yaa bët yu xar jéggi wanaa daw tañ xoo ñoom ñooñu waraaf asaaba janna di warome aljanna an naka biram bit salaamu mucc aleykum yàlla nekk ci yéen waa laraaf nag di xoo ñooñu aljanna kuñ xam ci aljanna ee eh diw salaamaaleykum ee eh diw salaamaaleykum dañoo bëgg a dugg mooy koo xam ne daf doon topp yàlla te toppul wàcc itam jigéen bi doon topp yàlla te topp jëkkatam jaam bu doon topp yàlla te topp tëngam ñooñu seen topp yàlla ga dana leen yóbbu bañ génn safara waaye nag ak ñi xam ne ak waajur jëkkër jeeg sang bi dana leen tënk itam ba duñu mën a gaaw jana de ñu nekk ci lara moo tax de balaa topp yàlla mat ci doom mu topp yàlla topp waajur balaa topp yàlla mat ci jigéen mu topp yàlla topp jëkkëram wala topp yàlla mat ci jaam buñ moom mu topp yàlla topp sa ngam de ñooñ la na ñu ngi naa wañ mu buur ne lam yat xulaa raf ci ko de wowum ta ñoom yat moona danañu yaakaar ñoom duñ ko yaakaar rek yonent a baax na ne maa ngi fi sama njortal jaam ñoom ñooñu la raaf yaakaar na ñoo dugal janna rek soo xasee léegi ñu dugg bu yàlla su rafet dem soppeeku ma absaaruhum ay bët seen tilqaa asaabi naari dem ci wàllu ñu safara xaaral ñu wax ne rabbanaa yow borom suuf laa tajalnaa yàlla bu def lu maal xaw ma ànd ak ñu saalim ñu réewee koñ de soo xamee ne waaw wante fi nañ seen i bët janoog safara mbugal mën a méttee ñu naan yàlla muusal ñu ci safara bu ñu cee yóbbu ñu yóbbu faa mu këde bu boo xamee wal bët nañ ñu ñaal jana itam waaw ñu ñu yàlla dugal aljanna rek loolu la ñuy def ñoom ñooñu aljanna foofu la ñu rek yàlla yóbbu leen ci boppam te leen dugg leen aljanna baal naa leen. wanaa dee taxoo ashaabul araafi wa romil araafi rijaalan aw góor aw góor ci ñooñ safara yaarifoonahum danañu xam leen bi siimaahum ci mandarga seen de ñooñ laraaf nag ñu yóor lu ba seen Abu Jahl ibn Hisham ay moromam yéen xaaloo ñu wax ne leen maax naa ana lu jëriñ la nag kum ci yéen kuma boole seen alal moo xaaral ju bëri ngeen doon boole jaat na kër këree nag lu mu leen jëriñ tey wama kuntum la ngeen nekkoon te sakku na di rëylu ko moo di ngeen doon rëylu ja na ak di xeebu julli yi ba fa di waaw lu mu jëriñ tey aaw daay ñi la si na ñoo di ñaaña ak samtum ke laya naa lu mu daaw jota si yàlla bi rahmati ci yërmande ñi ne newoon julli ñi ba fa di seet leen léegi ñoom ña nga ne ci aljana yéen ña ngi ci safara yàlla daal gëdëm nag ci seen wax yooyu safara leen udxulu aljana ta aljana laa xaafun na ngeen di jàq de yàlla daal leen baax rek leen dugg leen aljana fa ñoom ñëpp ñu jëkkante dugg aljana de wanaa dee tawoo asaabu neeri waromi safara asaabu janati waromi aljana de am na kam bi afi doo bëbb leen bëbbal leen alenaa ci ñoom maay ci ndox mi ñooñ safara nag dara doxatu seen diggante ñu aljana ñu ngi leen di xoonoon naa la may leen ñu ndox sotti leen ñu ndox aw bi maa razaqakum laahu ci gën ci la wërsëgal leen ko yàlla waaye ñam yu neex yu bëri ñi nekk fi yéen may leen ñu xibaar ñu bëgg a rey xaaroo ñu wax ne dina laa naka yàlla arramahuma tere na mu leen al kaafiriin ci wér de ñam wal janna haram na ci ko ci xéefar de àll si na ñaañu taxasoo jàpp nañu diinoom diine di alaa dunya dundal àddina wal yawma tey nan saaw nga nuy bayee leen safara kama na soo naka ñu bayee woon nga xaay ñu dajeeg bés seen asabi leen <coughs> yonent na kii mujj kii mujj dugg aljanna ci safara benn lay doon bu ñuy wax moo tax yaaram di wax ne ndax jooynatul xabarul yaqiin jooynatu moo am xabaar bu xóor mooy mujj génn safara mooy mujj dugg aljanna dafay ñaan yàlla waaye yàlla génn ma ci safara génn ma rek ba ma génn si rek loolu day na ma sëkk soxlawu leneen yàlla génne ko ba ci ci safara ne ko toogal mu toog noppi lu yàgg ne yàlla yóbbu mu ba rek yàlla ne yaa yaa mën a hur su la ñaan leneen loolu su ko mayee dootoo ñaan leneen mu ne boo ma dem ba ci buntu aljanna ñaan leneen mukk yàlla yóbbu leen ko ba ci yóbbu ko ba ci buntu aljana mu toog gis aljana xew liñ nekke toog toog toog ba mu yàgg mu ne yàlla dugal dugal ma ci rek yàlla ree ko ne ko waaw joxula woon ay kodoree ki ngéñ ne dootoo leneen mu ne bu ma gën bon la ci sa jaami yë dugal ma aljana yàlla ne ko waaw loo bëgg xam nga àddina mu ne waaw mu ne ko may àddina juróom ñaari yoon loolu dana la doy aljana mu ne ko loolu dina ma doy yàlla dugal ko aljana may ko àddina juróom-ñaari yoon loolu moo gën a neex nguur ci ñooñu aljana mu mujjee dugg mooy gën a tuuti nguur te loolu lay moo loolu lay am <coughs> wala xat ji naam dikkal na leen ci kitaabin ci alquran fasal naaw bi ñu bidal ko yàlla indil na leen alquran joo xam ne daf koo fasale bu ëndee xabaar indi dëhël indi tëkk alaaye min mbir mi di way xam ne te yàlla mi wàcce téere bi la daf dafa xam bu doy moo tax mu jox leen téere bi mu jeexal mboolem xam mu lamboo mboolem xam-xam yi hudan li duulin bi wa rahmatan te yërmande xam ne ñu aw yi yoom ñooñu danañ ci gëm de xal yéen su noonu na rek mu jëm yow ma yaa ci bés ba dana dikk taawiloo mu jëm yaqulu dana wax la ci la ñaaña na soowu ba yow nañ ko min xam ni ca njëkk xat jaar dikkoon na dikkoon na bu dul rabbina yonent ci borom sunu bi ak ci dëgg de keroog boo xamee pencam yàlla ñëw na yéefar daañu wax ne ndekete oo yonent yi waxoon nañ dëgg de baal na xelal nak ñaanu min ci fa way ramu fay ko bañ ramu la na ñaanu aw ñu raddu ci xelal da delloo ñu jëm ci àdduna fa na ma la xaw do dara ñu jëf xayra la ci jibu mu jëf jaaja ku na nekkoon na na ma di jëf ko de suñu delloo ba jaxat te daañu bay bokkaale te daañu loolu la ñuy wax rek buur ne xas yoo pertal nañu am soo ay bopp seen ñoom dañ ñoo pertaloon seen bopp ñoom ñu doon sàkkal yàlla bokkaale wabal la fat na am muri seen maakano lañ nekkoon yestorona doon du fëre inna rabbakum saar bu dee saaru makka rek laa budda dana tudd sala aljana safara dana indi taw yi wéet yàlla dana indi xisay xeeti jëkk yére xeeti xisay xeeti jëkk yére mu ci ñi dëkk ñaa weddi woon yonent yi ñëpp alaku nañ ñi ngi gaaral ñooñ tey ñi tam na ñooña alako ñu ni da ngeen ko alako def inna rabbakum naka borom seen kadi aji jaamu ci yéen laahu mooy yàlla xam ngeen ko xeew jaamu mooy yàlla mi ñu sàkk de les ñi yàlla mi nga xam ne alaka bind na mu sama waate asamaani juróom yaar wala naa kuy juróom yaar te amin ci kem na tëlëg juróom benn fan rek ci biir àdduna li ci biir dem ak lim lamboo ci biir lépp yëpp ci la tollee juróom benn fan mais booba àdduna amagut bés amagut ba ay bés di am waaye yàlla séddale na ko ay xaaju xaaj def fii xaaj fay def fii xaaj fay def fii xaaj fay ba mu juróom benn dibéer la yàlla sañ ci àddina bind asamaan ak suuf samp garab yi moo tax ba tey ñu taamu digéer ci bésab fañ bésab altine yàlla bind jant beeg weer weer digg bi digal leen ñuy dox moo tax ba tey adduna bi altine di bésab tukki talaata yàlla bind jur gi juri kër yi ak njaaxaleeg bàyyi ma yëpp daganal pour seen damm moo tax talaata di bésab deret ku bëgg a xarfal wala nga bëgg a nampatalu àllarba mu bind géej gi daganal seen ak naan gi ak ñax muy de naan garab alxames mu bind aljanna ak safara xemem lu aljanna ragal la safara muy de ñaan yàlla ajjuma mu bind aadama nag ca mu gisa mu bind xawaa may ko moo tax ajjuma di ñu saf tey ba tey ñu takk jabar ci ajjuma juróom benni fan yooyu ci la bind lim bind yëpp fattana nag fattana nag affaire dikk yàlla bindu ca dara aset jooy ne yàlla bés bu ne am la loo sàkk man sàkkuma dara ci man mu ne may naa la kuñ njëriñ ci sa suba gi ñu dox ci soxla soo xam ne soxla ñu dëgg la dinaa ko ca dimbale soo gisee yàlla mënoon a dimbali ñu yëpp dana gendeeku kun rek la wax mu nekk mu def ko ci juróom benn fan ñu ngi la doon jàngal yéex de ndax yàlla moom kun rek la wax mu nekk waaye ñun suñu doole la ñuy liggéeyee ak suñuy jumtukaay doole ñu dana sonn jumtukaay yi noonu moo tax na ñun mënuñu ñuy liggéey rek def ko ci benn bés bu def lëf tey def lëf ëllëg topp ma muy mat loolu ñuy yàlla doon moo tax yonent ne sallallahu alayhi wa sallam yàkkam ci koo gis mi ngi bàyyi koo ci seetaane ñii xattalu koo gis ñu ngi bàyyi ci yàlla ak njëram lu mooy nag juróom benn yàkkamti yooyu ñoom bàyyi ko ci seytaane ci yàlla lañ bàyyi ko yàkkamti sayidoo xiig gannaaw ko xamee ne gént na da nga amal comme naw de kooku loo gaaw rek ci yàlla la bàyyi ko waaye bàyyi ko ci seytaane yàkkamti gadale tuuri ak niiw yàkkamtee tuub bàkkaar yàkkamtee sangu janaba yàkkamtee fay ba yooyu juróom benn yàkkamti ci yàlla la bàyyi bu ko mooy rek ci saytaane la bàyyi ko pour bañ yàkkamti nag moo tax de yàlla bind asamaani juróom yaar ak juróom yaar ci juróom benn fan yàlla mi def loolu ngeen xamante ne kenn la te wéet na te moo yeyoo jaamu su mastawa topp mu jublu arafi ca arafam nga gannaaw ga nag mu jublu ca jublu boo xam ne jublu bu yeyoo ci moom la du jaagen gi ko nañ saahir di firee ne araf lalab yàlla la yàlla nga ci kawam loolu gàmm na ci yàlla ñooñ araf dañuy sàkku ni ko ñooñ suuf di sàkkoo waaye aras a gën a màgg ci li yàlla bind soo xamee ne not rek not na rek mboolem lim bind yux fii dana mu mu leela guddi naara ba cëg yextu boobu mu sàkk ku sàkk ko asisal nga ji mooy ko xam ne bu ñu nee ci bëccëg mu leer nañ li ñu wara lu mooy mu sakaraat mu mbiriñ tàggat jaam riñ ci ndigalam de ala dëgg la wa ñaana yàlla alxalqu mbindeef seen wala mu roog ndig lépp de li am daal mooy mboole mbindeef yëpp leen moom ndigal lépp moo moom le mbindeef ñaari xaaj lañ mooy xalqu ak lëmru xalqu mooy lan mooy mbindeef lépp loo xam ne ci lëf la jóge mbindeef yaram bañ daj ku ci ne ci lëf la jóge wa maa xalaqnaa min shay'in mooy li yàlla bind tam bàyyi ci lépp soo demee ñaalamu lamri nag moom bàyyi ko dara moom bu la neexee nga ne mbindee fi saahir ak ñu baatin bu la neexee nga ne mulkook malakoot wala nga ne xaybu ak shahaadatu wala nga ne hiss ak maanaa wala nga ne nafsoog roohu wala nga ne duniyaa wala axirati rek yooyu yëpp ay baabi fi rend la xalqu mooy mboolem mbindeef yi saayiri lamru mooy mboolem mbindeef yi baati yi rek de tabaraka bari na wi laaw yàlla rabbul alamin fi ay moom mbindeef yi udoo jaamu leen rabbakum borom seen udoo ñaan leen rabbakum borom seen tasaroon ngir ta toroxlu waxu fees na am ngir de yàlla de na ngeen ñaan seen ko te ngeen ñaan ko ci yàlla inna naka moom laa yuhibbu mu yool al muuta dina way jéggi ñu day ji ñu xam ne koo ne dafa rëy lamiñ di guddali wax ji ak di yëkkati baatam ci ñaan loolu yàlla bëgg ko de bëgg na rek nga di ko toroxlu te ko ñaan ci lu bóot ne noppal leen seen mbokk oowu leen ku faddu oowu leen ku tax a ngi woo ku teew di jéggi di gis kon nag bu leen sonal seen di waaw xaaju ñaan leen rek guddi gu doobu moo tax ñu wute ci sikar sikar ca kaw ak sikar suuf yelu lu ci gën lu ci ne am nañu ko gënal su ni mbooloo ñoom balaa ñoo mën a ànd fokk ñu biral sa te yàlla ñu dële na ak bëj su ma xasab kuloobukum fay yakkat hijaarati doj nag buñ ko fi doon toj mbooloo buñ ko fi doon toj ñu àndale ñoom mbooloo ku nekk fam war ka am di moo koy gaaw mokkal moo tax bay sikar soo xam ne dañ koy bidal ñëpp ànd ko moo gën a moo gën a xaay ci not bakkan nag ni gis nga ne sikar ca dana jax-jaxal keneen kuy jaamu yàlla wala kuy nelaw wala kuy jàng nga yanu waaw loolu moo gën pour bañ lor kenn loolu itam dina digg doogu dana wax ca saaru Israel ne wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaxi bayna dalika sabilan bul bidan bul yalu wutal weneen yoon mu nekk ci diggante bidan ak yalu Cheikh Omarul Fouti na ne wenn yoon nekku fa lu muy bidal rek boo yalu daan mën laa def leneen lu muy bidal wax na dëgg yonent dafa mës guddi dëgg si dina am war a ngay naafile ca néegam mooy tara alquran bi xaaju foo doon dégg baatam mu romb ko Sidina Babacar ñëw ba jege néegam gis ko mu ngay julli la muy njàng mu ngi koy kenn déggu li ngay jàng mu ne ko ki may wax dégg na ko mu ne Omar yow tax ngay xaaju ca kaw ñëpp di dégg mu ne damay dàq seytaane di dàq sama ngëm leen di xeexal moom ku bëgg a ku nelaw bëgg a nag nga dégg ne moom war a ngay jàng mu ngay gis rek nga daal di jóg topp lool yonent ne Babacar yëkkati ci sa baat tuuti Omar wàññi ci sa baat tuuti rek léeg-léeg waaw mooy gën ci mbit mooy di ko doomu de wala suuf si doo bu leen yàq fi lar ci suuf ba de Isaa ci gannaaw yéenam bu leen yàq suuf gannaaw bu mu yéenee de wa doo ñaan leen ko moom yàlla xaw fan ngir garagal mbugalam wa tamaan ak nit da yaakaar yërmandeem inna rahmatullahi naka yërmande yàlla qariibun aji jegeñ la minal muslimiin ci way xewe nan ñe def yàlla yërmandeem jege way xewe nan ñe ku ko topp di ko ñaan yaa yaakaar ci am yërmande moom rek o moom buur alla si mooy bi nga xam ne yëpp si dana mu yebal riyaa ngelaw lu turan mbir mu ñëwee fasanti ko bay na ya dee ramati ci ñeel benn tawam yàlla mooy ki nga xam ne su bëggee taw dafa yebal ngelaw rek yebal ngelaw ngelaw na carof te morom ma doo loolu mooy ñu bëtante rek ay ngir daal di juddu ñu ñëw nga daal di gis rek waaw ñuy dox di dox di dox barankaloo fees dell kam ndox ataay saa xalat ba dem diis na moo kam ndox saaban ataay saa xalat ba dem diisal nañu saaban niin si xaaral wu gaa ji diis a kam ndox suq naa woo lu mango ko lu bëretin jëm ci suuf may si gaa ji woo de soo xamee ne siin woo siin na siin na siin na siin na siin na moo xam ne ñi yëpp di nañ ba fees yàlla daal di ko manga rek jëme si ko ci suuf boobu si de fa an naa kon wàcce fii ci moom maa xaw ba waaxoy naa tan génne fii ci moom ci samaraati képp ci xeeti meññet ka saali ko kem doole génne gàncax ci suuf su waw ndax li ñu doon génne almota way dee de daala kum booy en tasa korona ngeen waaru de yàlla mi nga xam ne ngay nekk noor bu waw koom doo lu mooy rek mu sos aw niir ngelaw li daal di di di di tuuti mu daal di mu daal di yebal si mu daal taw bu balaa nga xam ñaari fan ñett rek nga gis fu nekk gàncax sax fa gàncax googu génn woon gannaaw bu daaw ki ko mën a génne at noonu naa dekkal ku dee rek toujours moom lañ leen di dekki wal baladu suuf tayyibu sori aji teey yaxruju dana génn nabaatu gàncaxam bi ci ak yi ci coono boromam de suuf soo xam ne su teey la nag xamul xorom boo ca jiyee gàncax ga dana sax naka ko borom bëggee de si waaye suuf sa nga xam ne xamul sa na mu laa yàq lu jëm ci gàncaxam ila nak dem dara muy aji jafe de waaye nag tuuti cañ nag kooku boo ca jiyee du génne gàncax de xaw wala boo génne itam dana jafe trop pour mu génne jëlee loolu mooy misaalam jullit ak yéefar alquran ci ne mi ngi mel ni taw bu wàcc bàyyi ko ci asamaan ñëpp lay bokk taw doomi aadama yëpp. ñoo koy déggandoo képp koo xam ne yàlla def na ci xolam gëm yàlla moom bu déggee alxuraan ji rek dana ci daal di waadu daal di dellu ci boromam jaamu yàlla ci cëram tudd yàlla ci làmmiñam bu rafet bi su fekkee na ci xolam yéefar bu ko déggee dafay dugg ci biir noppare pare na ca ba ca wàll daal di wéy cam bidal giñ bidal liñ tuddoon mu sole fu na mi bidal laa ci kaw teg alxuraan nga xam ñu la ñu def ko ñu dana ñu sant yàlla rek loolu moo tax rek képp ku jam ci jotaay bu ñuy jànge alxuraan ko ba jóge doo fa jóge mukk nañ fa dikkee ne da nga fa ak doleef gu ma tëg mooy ci gëm yàlla te am pas-pas ci jëfe lim dégg kooku moom doleeku ak ki nga xam ne moom weddi na lim dégg wala sikk na ko façon koo tax kooku itam di di delloo na mu dikkee de delloo na gën a xees na mu dikkee woon lépp ñu wàcce Makka danaa leen danañ ci tudd wéet ak yàlla ndax ñooñ Makka dañoo xamul yàlla danañ ci tudd aljanna ak safara ba noppi ci nettali xisay tey di jëkk rek léegi walla ñooñ Makka lañ doon wax ak ñun leen la xewoon ci xeet yi lañ jëkkoon la xadaar sa naa walla yoon nanu noon noon ilaa xaw mi bu jëm seen itam ña Faqaal sama wax yaa xaw ma yéen it sama ubudulaa weesu leen maa lakum def ñu ne leen ñu laay ñu ko ñu yàlla waaye loolu kuréel moom de mooy ñoom dina ñëw si yoon yi moo tax moom la ñu jëkk a tudd ba mu waatee itam ñu ne leen xamu leen yàlla ñu ngeen war a jaamu ku ma yàlla de ñu ngeen a xamaan axaafu dana ma ragal aleykum ci yéen asaaba yow mu gën a def mu daal di màgg de xaaral wax almalaw way ca Benyamin xaw nañ gaw itam innaa naka dana a fi tey sa bii di nekk ci man balaa dina réer balaa ku ñëw ñu ñu daal mu daal yaa ñu ci ci aji moom bi ko yow da réer da dof looy wax nii mu ne réeruma de waaye yàlla yónni de su ngeen xamee ba tey wuuteeg suñu yonent ak yonent yi ku ci nekk saw lañ la yaa weddin sa bopp yonent luñ ko wax. yàlla taxawee ñu ko boppam de ñu ne ko da ngaa réer da ngaa dof moo waxal boppam ne lay fekk dalalatun a moom ne nañ ko da ngaa réer da ngaa dof yàlla géej ne war nañ ñu la awa maa dalla saahibukum wa maa wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa yàlla ko weddil boppam lépp luñ ko wax ci alxuraan rek yàlla taxaw weddi ko balaa weddil boppam yonent yëpp nag del seet kuñ ci sani tuuma yaay taxaw ngimal sa bopp de ko da ngaa réer da ngaa dof mu ne réeruma dofuma yonent bi Yàlla la ba ne ko kum dana ma jotal leen misaal asiraat di yonent borom sama waan saw dana ma laay di ci ñaan leen waaw dama dana ma xam ne laay ci Yàlla ma la tal mooy ngeen awaa ji tum ada ngeen weddi te yéem an jaakum bu dikkal leen ci kum nag waar mi la bu ci borom seen alaara jëleen ci lamiñu waaye min kum ci bokk ci yéen lim sirakum ngir na mu ragal loo leen way ta taqwa ngir na ngeen ragal yàlla wala lakum ak boy pour xamuna def yaram leen parce que bo ti weddi ko faan gannaaw ko musal ko wala sina ñaangi ma wax na ñoom moom ñu weddi ko yàlla xalak leen musal ko moom moom ñu ko gëm de ñu labal leen fil ful ci gaal ga rek wa xalak naa tan labal na sina ñaangi ko do wal nañu baax na ci tuufaan sunu inum naka ñoom kaanu ne ko ñu ci noxa rek wa arsalna wa ila haadin gannaaw yonent yàlla noonu ñu ñu yonent yàlla wóor xaaral wax moom itam ne yaa xam ne yéen itam ah Oudoula laa wéet leen yàlla jaamu maalakum déet ñaa dem ni daañu yàlla xayroo ku moom afala taqul dara ngeen ragal yàlla ñoom ñëpp ñoo bokk leen lu ñuy wax moo tax bee ku ci weddi kenn weddi nga mboole mboole seen moo tax yàlla di wax ne weddi ngeen mboolem yonent yi fekk na benn yonent rek nga weddi de waaye seen wax benn la rek xaaral wax almaloo inaa naka nun lanaraaka dana nu gisa fi safaatin cig réer wa inaa naka nun lan nazunnuka dana nu jort la minal kaafiriina nga nekk ca way nar ña de danga dof rek yow huut te dangay nar xaala wax ne yaa qawmi yéen sama day sa nekk ci man safaatin nag réer moom moom yi man boppam réeru ma walaaki nii dafi nekk man rasulukum ilayhi min rabbil aalamiin ma ñettoo leen risaalaati rabbi yéen ci borom sama wa ana man naa fi mu aju laay laaj yi amin ci ci wolu de awa ajirtum ndax da ngeen a weddi te xéen am jaakum bu dikkal leen dikrun waa mi rabbikum tukkee borom seen xabaar ñu ci lammi waaye min kum ci dugg ci yéen liin si rakum ngir na mu ragal loo leen uskuru fàttaliku leen jaarakum ba mu defee leen xulafaa ngeen di way wutu min baadi qawmin woon ca gannaaw ni sunnahum wasaarakum tam dam leen seen xal ci bind basta seen kattan de mu jox leen ne amuñ ko ñu dëkk ña amuñ ko ñoom ku guddaay ci ñoom dana ma téeméeri xasab ci seen xasab ku gàtt ci ñoom dana ma juróom benn fukki xasab su ci naa buddi ba di sànni na ñu noonu ku ñu ëpp doole parce que loolu fàttaliku leen ala la xéewal yàlla laa la ko booyee ko doon ngeen pexe de xaaral ñu wax ne aji danaa dikkal nga noonu li naa bu dangi nanu jaamu laa yàlla waa doo mi mu aji weetam hóor yow noonu nga dikkeem ñu wàcc suñu yàlla yëpp di jaamu njël yàlla loolu nga bëgg war na saratanu bayi la nekkoon na Fatina di kenn bi maa tax a dinaa jël dëgal nu ko. in kunta dem nekk ñoom ñoo fàtte dana jël dëgal ne xaalam waxat waxa sab waa war na aleykum ci yéen mi rabbikum tukkee borom seen bi ci suñu bugal waxa da mun ak mer atu jaaji noonu da ngeen daggeeg man fi asmaa yéen ci tut samay kuma aye tudd ngeen ko antum yéen waa baawukum ak ci bàyyi seen yàlla ñu doowu dara lu may yàlla yoo sàkkal sa bopp wala sa bàyyi sàkkal ko sàkkal ko tur rek ñu a ah, a yàlla indiw benn lay wu war a jaamu xelam kon te si mu ñënd ko leen mbugal indi naka man mel mu tasirina aji nak laa jawee mu ñënd ko ñamaa ko man ak yéen de Fane Ndiaye naaw te nu musal ko moom xóot wala dinaa ñaaña maa wax xam na ñoom moom mooy ñu ko gëm bi amatin ci yërmande mi naa gisu ko suñu waxatana tan daa bëri na mu ñëw ñaaña kese woowee dinañu daa naa kaatee suñu de maanaam ñu faagaagal leen ñoom ñëpp ba maakaanu nekk axaw mbokk seen saalihan saayo xaalam wax yaa xaw yi éwéegi sama mu bugg laa wéetal leen yàlla ak jaamu maalakum deen ñee leen ñu ngi laayen buur xayroo kubit moom jaar kum dikkal leen bay na suma kaw fies ma dax bi kum gutukee borom seen de ñu ne ko e eh, saaliyo bu ñu lëjën ñun duñ la gëm mukk mukk lu moy dañ bu laa maar lu wala ngay seen matu wasi ñu gëlëm ak rat gëlëm ak rat koo ne bu xëyee ñun dëkk ñëpp danañ ci rat ba na loolu mu ne fu gëlëm gi ñëwee ngeen gëm ñu bu ñëwee ñu gëm mu daal di ñaan yàlla gëlëm nga daa dañu laamaar wa daal di matu daal di matu wasin gëlëm nga ci seen kanam gëlëm nga juddu doom ji juddu topp mu ne leen xaati ni leen naaxatulaay gëlëm ak yàlla alakum ñaa leen ah itam ñu kaafeef bi teg lee sama dëgg kaafeef kaafeef ngeen doon laaj mu ngoog parce que waa bay leen fa saako muy lekk te abdoulaye gisul si yàlla si wala sama soxlaa bu leen jëfandikoo gisoo yi ci sos fa yàqu gëpp bon dina jàpp leen asaabu mbugal Aliou Moussa ñu ngi ci gërëm ñii na bàyyi leen ko mu far ci suuf si bu ko neex bu tawee seen yëpp moo leen di naan kenn du rooti boo lëggee nag moom mu génn yéen ñu ngeen roor bu leen ko laal nag bu xëyee buntu kër bu ne ah ba mu wéy ko ne jaalakum ba mu di way wutu min baa di aatin ci gannaaw ni tuhaat ba bawaakum tam dëkk loo leen si la mel te taxitoon da ngeen jàpp min fi wala ah ci jooram usoor na ay taa bu noor jafee ngeen dem dëkk ca joor ga tabax fa seen i taa watan yi doon da ngeen xepp aljibaale doj yëpp watan yi du ñëw soo amee nañu waxtu sedd ñëw na nag ngeen dem ca doj a xepp ca dugg ca biir nga xam ne sedd ba du leen mën a jàpp parce que loolu kat ñu ko leen ala ala xéewal yàlla wala taaso bu leen yàq fi la gi soo mu si wa yàq de xaala wax almalawu way sedd ña si na ñaaye istakbaru saalihu li la si nañ ñeel ñaaña postule foo na leen li mën a mën a ña gëm nañu minum ci ñoom ñi waxee ñu gëm yàlla nag fekk am nañu ko gëm ñeenti junne ñu gëm nañ ko moom yonent yàlla saalihu ne ataala moo na da xam ana saalihan naka saalihu mursalun ko ñooni la min rabbi tukkee boromam naa yéen moo gëm ngeen ne saalihu yonent yàlla la xaaloo ñu wax ñoom julli ne innaa naka lanu moomoom dina way gëm lanu bi maa wax si la la yónnee fii ci moom saalihu de ñun gëm nañ ni ko yàlla yónni xaala wax la fi nañu ay sàkk ba doo rëy nañu ne bind fii ci laala amantum gëm ngeen fii ci moom kaafiroona way wedd lañ ko rek ñun day li ngeen gëm ñun wedd nañ ko ñun faa ñu far ko sot udaa udaar ibnu saani koo xam ne doon njaalo la yaayam jur ko saani ko jaalo wa ñu far ko muy ba màgg te def faa ñëwoon moom di ko wut ci ndaw waa kër ga daal di ko jàmbatal ne ko gëléem a saani wu gi de sappi nañu dañoo bëgg ko sot ndax ñu ne ko sot mu ne waaw jox leen ma jaasi ñu jox ko jaasi rek mu daal di ñëw cap cappi dëgg siise mu nar mënu mu daal di ko loj ñu daal di fees ko saam séddoo ku ne dem saamam ci këram waa taw sañ jéggi daa an am rabbi ci mbiram borom seen de waqaala sañ wax yaa saaliw yaa saaliw itinaa di kenu bi maa taxe nu maa gëlëm wetta ko kii mbugal yaa ne woon suñu reyee gëlëm gi yàlla bugal ñu gëlëm gi rey nañ ko ba tom tom nañ ko ku ne fam na saamam bu tunta dem nekk nga mu tane ci ngeen ñu mu ne leen fat ngeen nga ñu ne ko waaw mu ne lu wax ah ñu ah, ne sab na ñetti baat de mu ne ñetti defe leen defe ci àddina alarba la ñu ne ko loolu jox ñu ci mandarga mu ne bés bi jëkk bi yéen ñëpp seeni xaram seeni xar dafay nduumandoom bés bi ci topp yéen ñëpp seeni xar kanam dafay xonq ak dere bésam ñetteel ba yéen ñëpp seen xar dafay lëndëm tërëx su ngeen gisee loolu rek xam ne jaaxal ngeen ci àddina jëlal sa ñu xëy koo gis rek ne waaye sa kanam gi fëgg na ni ana ah, doom sa nga ci mu ne yaa ma gën a fëgg kanam fuuf jëlal sa gis rek ne ko xanaa ah, da ngaa sël mu deret mu ma gën a soq deret ah mbaa bi saa yoo xam mbaa deret ma nga nekk dëgg jëlal sa ñu la nëb tërëg alxames ajjuma asaf ñu daal di nag boor soo ne léegi nag li saa di wax dëgg la kon nag nañ bool soo ñun ñëpp dem ko guddi dëkk ba nekk fa dee rek di bool soo ñoom ñëpp génn seen dëkk ba daje fa xootante ba góor ak jigéen ndaw ak mag kenn desu seen jiw la sax ñu génne aale ko waa xasatum sa jàppale leen rek fa too xaaci jibril bëri jibril ñëw xaaci leen rek ñoom ñëpp ñu mel ni nag leen sa teer sax taal leen boo sëñ mujj jaasi menam bit mu di way dee ci déeréen ji ka seen ñu dee ñoom ñëpp foofa fa tawallaa te dëdd saalihu anum leen wa qaala tam wax na yaa qawmi yee nit sama laqad ablaghtukum man da jot naa leen risalata rabbi yonante borom sama wa nasartu laay na ma bii lakum ñaa leen walakin la fi naka laa fi borom sopp leen na fi na way laay den mun na di nga xam ne dem aljana dëkk aljana ñoo mel naka jullit ñi fukk lañ de alburaax bi yonante rañaane guddi rañaan ma sallallahu alayhi la jëm gine ma saalihu mbaamam xafeyru mañ tuddoon jafaaru baqara xajam ñuñ ka fiif ba xale ñëw foofu yi aljana la xale jëm de ak huruda bil xiif ak korondomam ba korondoma yonent yàlla Suleymaan ak yëkku yonent yàlla Ibrahima wam doon gana legal ña ak yëkk ak xaafam Ismaayil ak jënu yonent yàlla Muusaa wam yóbbule woon ba muy dem ca xase nag wa nga xam ne moom la nagu yonent yàlla bi nga xam ne teew doon feeñale ki rayoon <coughs> fukk yooyu dundut aljanna lañ jëm gëlëm ak yonent yàlla faariwu gi nag bañ ko rayee la doom ja daw dugg ca doj wa dana del fi aat kum jëg jamono ci doju safaa lay génne doju safaa dana ko matu ñetti fan bés bu ne génn bésam ñetteel ba lépp génn bu génnee ma nga amee fu Muusaa ak jaaru yonent yàlla Suleymaan kuy jullit mu tàmbe sa kanam ku la gis rek gis mu moom ci sa kanam kuy xéefar mu tàmbe la ak yoon yàlla Musaa kaafiru nekk ci sa kanam boo janoog jullit rek daal di ko xam boo janoog xéefar daal ko xam lu jiitu ba ñuy dee wala wotoon jàngatal solos lool te xaala ba mu waxee ne xaw ma ñeen itam ña ataatuna ndax da ngeen dikkal fahisata lool de mooy laal góor ci dubur maa sabaxakum jiitu leen ba ci moom min aadin kenn min aalamina ci mbindeef de innakum naka yéen la taatuna da ngeen dikkal rijaala góor ña min doon nisaay wala jigéen ñi ñoom nit lool laal góor ci gubbu rek moo doon seen jëf wacc fa jigéen ña bal day antum yéen xaw mun aw ñu ngeen mu fi ko nañu di wa yàqa suuf de wama kaan nekkut jawaaba xaw mi di tonta nitam ña ilaa an xaaloo ndare wax seen axrijoom génne leen leen min xareetikum ñu tukke ci dëkk leen innoom naka ñoom unaasun aw nit lañuy yeta taxaroona nañ danañu laab li ci laal dugg di góor loo tam nitam ñu génne leen leen dëkk bi rek ñoom ñu bëgg a xaaya laal góor foo xam ne laal nga góor ci dugub benn yoon ni nga dana am bàkkaatam ku njaaloo ndeyam juróom-ñaar fukki yoon ku njaaloo sa ndey benn yoon am bàkkaatam ku njaaloo juróomi téeméeri jànq ku njaaloo benn jànq da am bàkkaatam ku njaaloo juróomi té jeex loolu la bàkkaatam lool gën a fooree bàkkaatam njaaloo njaaloo sa ndey ba loolu amee nag ñoom ñu ne Luut mi daal di xaayal laal góor ci dugub nañ ko génne dëkk bi. Fane Dieng naaw te musal ko waa Aliou ñoom ilam raatoo dara jabaram kaan nekk na moom xaar bi nañ ca way def ci mbugal mu a wa am tar na tan taw wax leen ñoom matar na taw kay fa kaan na kay nekk xaar bëtul mujj ni na mu ñëw weddi ña yàlla rek yàlla dafa xebal taw safara rek mu taw ko ñu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee rek kon suuf see tan kay fa kaan na kay nekk xaar mu ñëw wa ila Mariana ñu yónni jëm axam mbokk seen Suhayb Suhayb yonent yàlla Suhayb ñu yónni ko ci dëkk bu ñuy wax doom yonent yàlla Ibrahima moo tabaxoon dëkk ba ñu tudde ko xaaral mu wax yaa xam ne sama mu laa wéet leen yàlla jaamu maa la kumbe ñee leen ñu ilaay ibor xayma suuf moom xat jaa ak kum dikkal na leen bayi na suñu gaaw téeméer am ikum tukkee borom seen faaw boo matal leen alkaylam nag wal miisaan ak mandaxa wala tab xasoo bu leen wàññil naasa bari laa yaa ci gannaaw xéwénalam saalikum doon na seen xarnu maa ji gën làkkum ñaareel in kuntum dem rek yéen moom yaa di way gëm de wala toq ma doogu leen jëkki du kulli siraatin ci yëpp yoon soo ñu doon nit moom da ngeen doon ña di jëf ñoom waaw seen yére ak di leen du waay wata su doona ta di fekk ñu ñaan sabi laa way diine yàlla ngeen di kere nit ñi jaamu yàlla mana mana ku gëm na mu bii moom yàlla wata boona ta di fakka sarakum tam bëri leen wan suba kër dem ca sokaan na kay na kenn asuma tum si na mu jagoo yàq ña de wayin kaan dem nekk na taayifatun kuré min kum ci yéen amanu gëm nañu bee fii ci dara posisu yéenéew na bii ci moom wa taayifatun kuré lam yoominoo gëmuñu ko tasiroo muñ leen de ataakuma laaw baa teel a fay naa digal suñu waa ba mu dëkk dëggal xaaral ki nga xam ne moo nar rek woo moom xaaral laa ki na mooy aji gën wayaata ña rek moom ci ay keretaan lañ ko yónnee woon ak jàppkat de jàppkat yi duwaañ nag mboolem xaala wax almalo way tedd ña def nañu takbaru rëy nañu min xaw nañ jëw nitam ba cooy bu waatee ba noppi ñu tedd ña lii lañ ko tontu lanu ko jàmm ka walaay dana nu génne la yaa sooy bu yow sooy bu rek da génn suñ dëkk bii kat yow kii jéem a aaya aaya lii ngay aayal di ñu aaya ñu def ci suñu xalal lu neex wala si naa ñaane amanoo ah, gëm nañu maaka ànd ak yow min xareetinaa tukki ci dëkk bu aw la taxaw dund na ci walaay da fekk fi ñu ci liñ mel rek wala ñu génn dëkk bi xaaral mu wax ne ah man danaa mu ji seen diine wala ku naa dee nekk nañ kaar yi na di way sib ko ma topp daañu dee ci seen diine kéefar jëli diine ñun bëgguñ ko sax maanaam déedéet adi sore na bonde buuta no ala ar yàlla kasi ba naar noon naa ndem mu gëna nu fi mu neti comme ci diine seen aada ji du fini ni def ca ma mu fi caa nekk yonentu bu juddu gëm la juddu aare maanaam bu ngeen sàkkoo mu gisi giseen diine gi baaga yi sax dana najana laaw danaa bu musaleen yàlla mi naa tukke ci moom wama yakonu xellu danaa ñaanu an na wata mu mujjët gaa giseen diine gi ilaa nge sa laaw dara bu soob na ko yàlla rabu naa kay borom sunu wasila suna rabu naa borom sunu ku la seen feen man xam-xam xalalaay ci yàlla tawakkal naa leen daxalu de rabbana sunu iftax yàlla nga xatte bay bay na xaw mi sunu bi yàlla ma yàlla xaateeg yéen musiba dikkal na leen wa qaala tawa almalaw way tedd ñene si na ñaaña kafaro wet nañu min xaw ni caw na lay ni tabaatum wallaahi njam topp ngeen coy ban coy bu innakum naka yéen isan boobal la xaasirona way tartu ngeen de gis ngeen ko yàlla wacce dafay gis tonoon mu di mu gis perte muy tono rek xam ngeen topp coy bu mooy perte moo topp coy bu moo di tono ñoom gis nañ ko mu di ne fekk sara am moo am rek léegi ñu xam ko faaxasadum te jàpp leen rek fatu xaakib gi nii rek waas ba teñ mu ci jaasi ñoo mbir mu di way boof ak seeni moom mbir mu di way dee si déeri ci ko seen alla dina ñaaña këdda ba way dinañu sony ban sony bu kaan lam yax naw daanaka sox yi woon fi aja kër ya ci sony bu dañoo mujj mel ni ma suñoo dëkk ci seen kër ya alla dina ñaaña këdda ba way dinañu sony ban sony bu kaanu nekk na ñoom ñoom waa kaafira na ñoom dafay tedd rek kuy xéefal mu tampera ak ak yoon di ala Musa kaafiru nekk ñu kanam kan la kay nekk naa sama suñu suñu liggéey booy yàq ñu de wayin kaanu dem nekk na taayifatun kuréel min kum ci yéen amanu gëm nañu ba fii ci dara pour di suñu yónnee sama bii ci moom wa taayifatun kuréelam yoominoo gëm nañu ko te suñu ko ma laaw ba te yàlla bañ naa ci dem suñu waa ba dëggal ci dëggal mu sëccu dëggal xaaral ki ki nga wayaata ñu rek moom ci ay keretaan lañ ko yónnee woon ak jàppkati duwaañ rek jàppkati duwaañ nag mboolem moykati yàlla yi moo ci xees xaala wax al mala way tedd ñaare dina ñaañu takbaru rëy nañu min qawli jawni tam ba Suhaybu waadee ba noppi ñun ñu tedd ña lii lañ ko tontu loolu ko jàmm ka wala ay dana mu génne la ya Suhaybu ya Suhaybu rek da nga génn suñu dëkk fii kat yow kii jéema aaya aaya lii nga aaya ñu aaya ñu def ci suñu xalal la ñu neex wala dinaa ñu naan amaloo gëm nañu maa ka ànd ak yow ñu xare dinaa ci dëkk bu la tama dund na i ce wallaahi da nga mujj ñu mi ne ci diine duure fekk fi ñu ci lim ne rek wala ñu génne bi xaala mu wax ne ah man danaa mujj seen diine wala ku naa dee nekk nañ kaar yi nañu way sib maa ñu ma topp daañu dem ci seen diine kéefar jëriñ diine ñun ko sax maanaam déedéet adi soray na wala duur dana ala yàlla kasi ban nar xaaral ñu gis ne saa yam dem mu jëlee fii ndax suñ ko firee dellu mu mel ni daf ca mos a nekk mu fi caa nekk yonent bi ci duggal yàlla la jubbaale maanaam bu ngeen sàkkoo mu ngi ci seen diine ji baada yi sax dana la na jana laaw danaa bu musalee nu yàlla ko ci moom ba maa yàkkoonu xelu a mu mujj daa ci seen diine ji ilaa ngi saa laaw dara bu soxla ko yàlla rabu naa koy borom suuf wasi sana rabu naa borom suuf ko defee rabbana yow borom sunu iftah yàlla nga xatte bay sunu bay na xaw mi boo na xaw mi naa xal sunu bina ci dëgg de wante yow xaarun faati yéen ñu gën way xatte ña leen yàlla ma yàlla xatte yéen musiba dikkal na leen wa qaala tawa almala way tabi ñana dina ñaañu ko foro dina ñu xaw mi soni tam na la yi wallahi ndem topp yéen soni ban sonayu nekkul na ko isan booba la xaati way perte yéen de bu di perte mu gis perte muy tonu rek xam ngeen topp sooy bu mooy perte mu amoon topp sooy bu moo di tonu ñoom gis nañ ko mu di perte ne ne topp sooy bu rek perte nga fekk safaan bu rek léegi ñu xam ko baaxa sa dum ta jàpp leen rek fatu aaki gibir nga rek waa boobu sëñ mu jaasi ne mbir mu di way boobu ak seeni moom mbir mu di way dee si dee di ci ko àll dina ñaañu kër boo wet nañu sooy ban sooy bu gaa ngam yax na daanaka sax ñu fi a jëkkër ya ñu ci sooy bu dañoo mujj mel ni mujj ñoo dëkk sax ci seen kër àll dina ñaañu kër boo wet nañu sooy ban bu gaa nu nekk nañu ñoo waa xaasee na ñoo di way perte rek ñoom ñoo perte waaye perte ga ñu jural benn palanteer rek mu dee ko ci jaanoo taw sa àddina ci benn tàngaay xam ne kenn mësu koo gis foo nekk mu gën a tàng boo duggee ci ndox mi am ñetti fan rek tàngaay bi leen topp te bisam ñeenteel ba nag beneen ba yàlla aw ñiir daal di ñiir gaar joxe noonu nga ngelaw bàyyi ko ca sedd goy yi ñu nga gis sedd ñu ñëw jaroon ñiir ba mu sedd ñu xootante kenn dëgg góor ak jigéen ndaw ren jii ñu xaaju sànq ñu ngi doon rek ñu dee foofu ñoom ñëpp ba ci seen kër ya ñu ne mooy yëngu mel ni ñu jafe moom la yàlla yoo xam ne mel ni ñu ñëw rek ñu seen kër ya ndax ñu ngi doon ci parce que laa sama dëgg yeneen bi ñu xaaral soo ñu doon soo ñu jeex na mooy bu daal di dëgg maa ngi leen di gën a xaaral sama wax yaa xaw ma ay nit ñu wax dëgg baaxul ci man de jotoon naa leen ñu xaaral ci rabbi yéen ci borom sama wa nasratullahi billakum ñu leen ok fa asa man jàqati ma ala qawlin tuuti saafara ñu ngi lay def defar yi deeman ñu ma tax a jàqate yéen ca wa ma arsalna ñun de mukk noo yónni ci xare ci dëkk bi na dina bi yonent illa axasna ndare bu bugal ñu ala ñu ñam bil baasaay ci taftar ñàkk wa daraay tafar rag laalum ndax la ñoom yabaraw nañu toroxlu yàlla ba gëm de suma badana topp nu jox leen makaana sayati ca barabam bugal ala sanata am koom ak wér hatta xaxaw bañ bëri wa qaalu tañ wax am na solo naa ba naay baay suuf ba baaw ba baaw ak am koom ñii laaj na rek ñun dara non ñëpp ñi dëppoo itam noonu lañ doon mel yi jamono ñu ñàkk yi jamono ñu am rek waaw daal ñu mu ci seen kéefar bañ a waadu de faaxas maa woon seen xaral leen baax na seen ci bette boobu te ñoom laa solo na wax ñoom de wala waa naa rek di yonante la amanu gëmoon nañu wa ah, taxaw dañu ragal yàlla alayhi salaam barakaat ñu barke na sama yi ci asamaan ndax bu ñëpp bokkoon gëm yàlla ñu ko yàlla bëggee kon yàlla daal di di barke asamaan taw bu taw wala les suuf su si saxal gàncax defee rek naataanga daal di ñëw ñoom ñëpp ñu am waaw ay xéewal de wala kenn fi nag kese boo wedd nañu waaw xam naa seen bugal leen maa kaano ci lañ nekkoon yàgg si ba ni faabu ko ci kéef rek mooy yàlla de waaye li ñu yedde yàlla nag di ko mooy moo tax rek waaw bekk waram de ak balaa afa amina ndax dafa wóoru alquran ñoom dëkk yi ñeni way weddi ay yonantu yaati yawum guddi ko leen baasu naa mbugal suñu mbayaatan ca guddi woom te ñoom naay mën a way nelaw lañu awa amina am dafa wóoru alquran ñoom dëkk yi yaati yawum guddi ko leen baasu naa mbugal suñu doon ca bëccëg te ñoom yàlla boona danañu fontu afa amina am dañoo wóoru makara laay jaya boor wala yaamanu xoonu tit makara laay jaya boor ilal xaw xaasiroon ñeni way perte rek yàlla wax na ne firi na ko ca saaru moom noona a yax si wona ana maana mu doomu jii mu maayin wa bañeena nu saayoo la mu sa xayraat yi balaay solo loolu mooy makru de ñu takk jubuloo ci yoon awuloo yoon la yàlla bëgg ba noppi yàlla di la jàmmal di la jox rek nga ni ma nekk sa xaayoon yàlla dana ma bëggal ñu defuma lu moo tax dara jëkk ma da bala yàlla ya xalak rek awalam yaa di ndax firi dina dina ñaar ñaaya yari soona danañu doon la tuur law na saawa doon te sooba nu asar naawam nu juróom leen di juróom ñu taw ci bakaateen de wana baan te nu junkaay ala ko boobu ñu ci xol seen boobu ñoom laas moo dégg ci ñu dégg seetantal de ñu ko ko yooyu ne dëkk na ko suudu naanu solo ale te ci yow Muhammad ñu nan baa ay salam de wala xat jaa adam dikkal na leen ega fu ñoom ay yonant seen bil bay naa ci suñu gitaa samaakaan woonu ko yoo di gëm di maa ko sa boo jëlañu weddi de min xam ni seen dëkk weddi ta gëmum de te saali ko tem goon yasoo laaw day liñ kañ yàlla ala qulubil kaafiriin jàppal way wedd ñe de wa maa wajadnaa képp ñu astarahum gën ñu bëri seen min aadin wa maa wajadnaa képp ñu li astarahum ñeel gën ñu bëri seen min aadin kofeeri ñu gën a bëri ci ñu léegi kofeeri gañ fa famte woon yow ma alastu bi rabbikum laqad fe ñëwoon nag insha allah kofeeri ko fi ñoom rek way wajadnaa naka fekk na moom astarahum gën ñu bëri seen lafaas ñu gën a topp yàlla suma baax maa topp na yoonu min baadi ci yoonu mu ko mu soobee ak ma mu ànd ak suñu jiw bi bu yonent yi yoon wéyee nag yàlla yéen yonent yàlla Muusaa rek mbër dugg ci na rek waa ak loxoom la ak juróom-ñaari at décoré ak bàyyi ak tuufaan ak njéeréer ak walga ak mbote ak deret ja ak masax gañ masax seen xale ya sotti ko mu di doj foofu juróom-ñeent kaal te yëpp lu benn rek moo nekk ci saaru yoonu rabbana min hala amwalihim wa sidala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim juróom ñeenti kawteef bu ci gën a sëkk nga ne gii ne lépp yàlla wan ko bani israila ñu doxal muusa ñu nu firawna ñu dem ñu nu rek weddi ila firawna mu ca firawna yàlla yooni muusa mu ca firawna buuru misra o ma dañu mbooloo ma ñooy xëcc parce que moo sañ weddi bi ca kawteef mboolem juróom-ñeenti kaw te yëpp Firawna weddi ko mu dem ne kon suuf seetal nag kayfa kaana na kay nekke aqibatu lil muttaqina waaw mu jëg way yàq ñere seetal nag kuy weddi yàlla fu yàlla yi mu jëg moom wa qaala ta wax Muusa Muusa yaa Firawna yow Firawna inni naka man rasulun ku yónni dama min rabbil alamin mu tukkee ci aji moom mu nefi de Muusa taxaw na ci bunta Firawna ren ba déwén ne wax leen Firawna ne ko ni ta koy laaj ndigal pour dugg te yàlla ma yónni ci moom bu bañ ko wax ba mu fa ren ba déwén ñu soog moom nga xam daaw ba ren ñu soog taxaw ci buntu bi ne yàlla ko ci yow bu ne indi ko nga ba ñaawal ko xaqi on aji xëy la ale ci man an aqwala bu waxti xala laa wax yàlla ila xaqan la rek dëgg de ñu saa daal dugg ne ko yàlla ma mu ne ko waxuloo dëgg ñu saa ne ko lu xel ci man la ma bañ a wax waral yàlla lu muy dëgg dëgg yàlla ak jëf yi tamit dikkal naa leen ñu béy rek ñu dikkal ak yéen ñu daal di ñu dikkal borom seen faat bi ñu may ànd ak man bani Israël bani Israël ñu jëm saam bani Israël sama kii bi laa jébal ma ko Magada ànd ak ñoom dem saam fekk na ñoom ñëpp Firawna def na leen jaam xaaral wax Firawna ne in kunta dem nekk nga jiite dikke nga bi ayatin ci kaw bi faati dikke bi ayatin moom in kunta dem nekk nga mais saa dina jawee dëgg bi fii di Musa fa xam Musa mi nga xam ne maa ko yaroon di muy wax war waa Firawna ñu di ko wax doomu Firawna ba na fi mu def lam def léegi dara fekk doolu mooy mu ñëw naa yàlla sori iblis a taw te ma ñu fi dem ab yonent yi faal xaata sànni Musaa asaa waxe ko wa Musaa am su la sa tiye moom so baal nam ñangoor la mu di mu de aji rey de Musaa fekk na mu yaane aw xet woo xam ne ñett fukki xafab la ci guddaay tolloog taxawaayam Musaa tembe te Adama ko wàcce woon mu ngi jóge aljana ci afi aljana la bokk bu ko yàlla yónnee xeet yi ko defal muy cadre bu ko sànni mu nekk jaan bu ko jafe mu delloo nekk xeet Musa daal di sànni xeet wa mu daal di soppeeku jaan ñangoor joo xam ne ba mu ñaxee diggante kaabaroog suuf jéeg bu kaw bi mat na juróom-ñett fukki xasar mu dëgg mu Firawna nag ñun ñëpp dañ dañ ñëw ñaar dee Firawna daw di ndax mën naa la tëj jàng ñëw fekk ci ñoom suufam ci suuf kër gi te fekk ci ñoom kaw ma def ko suuf ca kaw ne feraw na génn rek wala ma na kër gi na tiit ca daw ko daana am ñeent ci guddi gi dem àll waaye ca la ko dawee ba nit ñi ci mu toll rek moom feraw na a dica dara mu ne Musa ci xaqi yar gi yar jàppal sa yar Musa faayoo ko mu ne ko bi àq ji la ñoom ñu jàpp sa yi dama gëm Musa jàpp ko mu delluwaat nekk xeet wana saatam génne yàddawoo loxoom ci ci poosam Musa ne nii talal loxoom te nii lan la ñu ne ko sa loxo ñu dugal ci poosam mel jant rek fay saam tu nga fekk yi moom loxoom Musa ba aji weex la mu borom yi seen yàlla ci naa seen ñu ñëw way seetaan de te yaram Musa dafa sonoon dafa ci xaw mel ni ku xereer waaye ba mu ko génne mu mel ni jant bi qaala wax almalaw mbooloo ma min qawmi firawna ci nitu firawna inna haasa naka muusa mene la saahibun ab jabar la xali um bu daaji toore ci xam-xamam jabar la ñu daal ne muusa mi sopp jabar bu réeréeréeréeré la tey loolu màggal la ci ñoom booba ñoom jabar lañ gën a màggal ci àddina xamuñu ne lu may jabar ñu ne muusa mi leen jabar la boo xam ne daal àddina moo jiitu ci jabar ñu daal di dem nag di diisoo ak firawna ci sofe muusa ñu ngi doon mën a mën a jëfandikoo ñu ngi ak ñu ngi ci seen comment ça ça mu an lan ngeen di digal ma de lan ngeen di digal mu fa njabar bu rëy bi mu dikkee te dafa bëgg na mu fa gis loxo buur moom loolu rek ay xalaatam di ñu dëggal dafa bëgg na digal ñu wax la ñu digal man yàlla ak sori yàlla xaalis ñu arju ñu ñu fa ko wa ahaa yàlla suñu yëngu suñu yëngu daal di suñu yëngu ah suñu yëngu ñu ngi leen di leen leen di leen yëpp ñu ngi leen di xam xam-xam suñu jabar rek ñu ngi leen di leen yaa ko ko dañuy dikkee suñu saaxiru yi su bépp jabar am na yëngu daal di gën ñu daal di xam-xam jabar rek jàngal yi ñu jabar yoo xam ne ñu ci ñu ta fu ci jabar xaram ñu ñu la dal ñu ñu ci dëkk rek ñu dal ñu jabar yi yaa ko dëkk saaxiru jabar yi xaram xaram jabar yi dal di ko dikkel xaram ñu wax ni inna lana wax na taa ji na kala ñëw yaa ji dañu yoon ndax dañu xamal yaay aussi na ngeen ñu seen ñu ñu ñu alqan ñu do ñu ñu ta ndax ñu na seen ñu fa gën ñu am tay xala wax dara mu naam wa wa ay na ci ñay yoon dañ ñu xaral ñu ñu ci ñu ñu ñu ñu man de ñu ko ci ñu fa ñu fa wax na tay waaye ñu ñu gëna gëna ci ñu ñu dëgg ko ñu ñu ko dëgg ci man ñu ñu ko gëna xala wax ya ñu fa ñu fa ñu naan ci ko ben ndax tamit xeex yooyu yëpp na sori benn yu ñu ñàkk maa ngi ñu amee ñu ngi famille jagale ba mu ñëw ñu def ci seen juróom ñaar fukki juróom ay waxtu ci ñun yoo xam ne yëpp dañu ko xale sa tijaan juróom benn téeméer la ñu ñu daal di ñëw nag ñu ne Moussa tamit sori wala ñu ñu tamit daal wax Moussa ne alko famille Moussa ne famille ñu ne ñu tax Moussa di wax famille te famille jabar la te kéefar la te mooy yàlla la mooy yàlla ak yeneen kër yàlla sa yëpp a liggéey bu ñu bu ñu leen gënaax ci la mën a jëfandikoo def ko yéen dëgg a ko rabbukum attan na borom seen am loolu ko fi mu xale daa dëggakum moom seen loolu sax lafakum tamu ta leen si rek gis seen rek comme seet tasa tamit tasa tamit la nekk yeddu jëf bu leen muñ leen rek yàlla mën naa ala sax noonu bu leen def ci leen wala xadaaxas naa wala i jàpp na ma ala firaw na ñoom firaw na bismil ci ati d'accord rek wanax si nag wàññi mën samara di kum na ñett laaloom boo ñoomee fekkar nañu waadu yàlla natt na bañu raay la jox leen juróom yaari ati d'accord yoo xam ne dara mu ñetti ba ñoom yëpp ñu nekk ci tur. Faïda Diar ñu dem di tënk leen alxasan bi naataanga asam koom xaaral ñu wax ne la maa ñu naan maa suul de bu jàmm ñëwee ñu ne waaw kay ñun ñu ñoo ko xeloo waaye ci suñu doom jot na leen sa yàgg d'accord ak balaa la ko yoroo ñu gaaflu ñun ñu bàcc ñu saare bu ñu si ba ñëwee nag ñu ne ñu yëpp gaafam ñu saare ba man maa waroon ñaan nañoo moom de buur na ala dëgg ñu ne ma saa yu naka gaaf seen indi laa ñu nekk la wala ci loolu fi nekk ak wax nañu ne mahma taatuna waxtu ñu di tere ni ñu ci moom di tan di doom na ci kawte di ko farana ngi la jabar na gaag moom ma do ñu ñu ci kawte jabar rek la ñu di la gëm ñu saana leen yàlla leen yàlla rek juróom yaa yaa ci be ko faar fa na tan qira alayhi ñoom fu faana ndox ma rek yàlla dal di dëbbal ndox rek mu wàññi ci biir suuf si te mu ndox boo taxawee ndox mi ngalab la boo jiitu mu ngalab la ku bëggee fan la gisoo ne rek yaa ngi yaa ngi suuf ndox mi mu nekk loolu juróom-ñaari fan asad ba asad bi dindi si ñu ne Moussa ñaan bi yàlla mu génn ci ndox mi yàlla moom bu dañee ñu daal di gëm Moussa ñaan yàlla mu dañ ba mu dañee itam taxaw weer dara xew yàlla mu si am ndax danañ gëmum dee lii la ñuy ñëw ci seen tuufa de wal jaraaf ak njéeréer de yàlla daal di xeeb ak njéeréer nag njéeréer ba mu gisoon kaw lekk seen mbay mi yëpp lañ fi woon ak lañ ñoroon ak bu fi doon ko fàqee yëpp ñu lekk ko ngam bat ko bat dara dara dara defu ci ñoom bind njéeréer lekk leen ba lekk seen mbalaan yi soloon boo tëddee njéeréer seen gi sa kaw bay doo mën a jóg juróom ñaari fan asar ba asar bu dee Firawna ne Musaa ñaanal lii rek moom bii dañ rek moom moo daal di gëm di a ci jàmm rek ne dara moom daal di rek njéeréer yonent yi mooy xale yàlla bu mag bi njéeréer la wax naa yàlla dagaloon nañu yaari médd ak yaari garab yaari médd mooy jën ak moom boo fekkee mu dee ba moom it fooy ba nekk dagamul ak jël yaari deret yi mooy ref ak gaddaam xeetu yàlla sàkk yëpp ñoo ci njëkk ñàkk ci àdduna si dafa naa mun ci taxaw ñàkk ndax nguur yëpp ñu sos lu rey yére yonent noonu sallallahu alayhi wa sallam loolu la njëkk a jeex ci xeet yi su jeexee nag ba yére amatu ci àdduna xeet yi ci des yëpp naka ci topp ci des yëpp topp ci xeet yëpp dañuy toppaloo mel ni caq moo tax suuf si suñ jëlee ñu ngi leen ñu war a jaar ñu ba ba ñu si jëlee ñu ngi leen ba ñu si jëlee ñu solo yàlla xam naa dina ci tegu wal xummala ak walda gannaaw daal di xëyal walda nag mu digg ci benn lépp lu taxawal rek wal ko ba nga xam ne lu yàqu desewuñ dara dara dara lépp lu fa njëriñ bàyyi woon walga wal na ko ba mu nekk sunu moom it tax na affaire ba affaire jëlee si. Firawna ne yàlla yëkkati Firawna ñaanal sa borom Firawna ne Musaa ñaanal sa borom bu yëkkatee wal dina googu yoon moom amul werante damay fii yàlla dellu ko yëkkati gannaaw du ma ne affaire ba affaire jëlee si. jërëjëf ñu ngi lay fi weer ñu ngi ci seen keesal rek wax dafa ak yàlla ak mbott ya yàlla daal di leen xiir ay mbott nag ndax mbott yu fees daal di ñëw ñam woo taaj bëgg a lekk mu fees dell ci mbott. tool naa bëgg wax mot na caractère sa gémmiñ bu tëddee ay soxna sax bu tëddee ne mu nelaw mbott yi tegaloo ci kawam ba mel ne aw doj lañ jëfee ñu na tey loolu ba affaire bi dee ci Firawna ne Muusaa ñaanal sa borom lii de moom bu dañoo moom amul werante damay daal di ci Muusaa ñaan yàlla yëkkati ko digal wa dama ak garab ja gannaaw weer wa dee tuuti yàlla daal di sàmmi garab yu dugg ci seen ndox yi ndox yëpp soppeeku deret boo tànkee ndox rek ba bëgg a naan deret buy rootee bani Israël buñ ci ko ci teen bi su di ndox suy sa suuf si di génnee luy deret Firaaw na loolu moom daa ci fàq pare léegi loolu bani Israël yu génn bu bani Israël bu génn bàgg ba mu ndox bu sottee ci ndox ak suuf deret mu nekk na loolu moom ba tey am naa ci nañ sàkk bani Israël bu nekk ak ci bu nekk nañ bokk benn ndax li Israël yi jiwee ndax li ñuy nekk ndox su xelee bëgg naan moom li Israël yi mu nekk ndox mu naan su xëcc bi bëggee xelee bëgg naan rek mu nekk dara xew na mara mara mara mar nag day bëgg a dee mais nañ ko waxal ko bokk ci bani Israël mu xelil ko mu xelil ko muy ndox mu sotti ko muy dara mu nekk bu ko gisee ñu sotti mu gën a wéy ñu ñu ñu luy ndox li sotti jigéen ñi Firawna mu nekk deret loolu day indi ay xobi garab yu tooy Marwan Seydou Dore ñu indi ko xobi garab yu tooy ñu ne ñu bëgg buus rek mu nekk deret mu ne Musa ñaana lii de moom bu doy amul wax moom damay dalu ci yàlla dellu ko yëkkati mu yëkkati ko weer mu war ne ayatina ay taat def lay mu ko salaati yi ñu safalo taw te ci ñu dana am asar ba asar gëdëlu ci yëkkati ci itam lu mat weer geneen soog a ñëw fas fas borom te ñu lay liggéey waxtaanoo te ñu nekk xaw ma doon ñu liggéey eh, ba mu dee ay yàgg wala maa wax ah ba tabi aleen ci ñoom li ci dugal ma xaaloo ñu wax yaa Musa yow Musa oto ñaanal la maa ñaan rabba ka borom sa bi ma xëy da ci la bu jëm ci te nekk fi yow lay kasaf sa wala ay ndem fi ñu nga xam naa wala fii risque mbugal ma dama mu wala dama mu gëm lakk see wala mu sama te dama ñu ma akaan ak yow yow mu nekk loolu la ñuy wax wala maa kasaf naa ba mu ba ñu leen digal ma nag di ñaanal Moussa am nañ leen benn benn doon nañ laa leen gën tudd ñun bopp ñoom baale ko wooy jàpp lañ ko Moussa am ci la fekk ñoom yàq yal ko soxna danañ turi ba dana nag fan fa xam naa tam sa yoon ak ñoom ci ñoom ba yooyu yëpp xamee ñoo lante ne duñ gëm nag man yàlla kan labal leen ci leen ni ko baalu xam soom daa nag ci fekk ni ko ñoom te sa boobu ñu wakaano tañ nekk saafu ñoo ñu way saaga naa wali këré dañ defee noonu nag man yàlla ma jàpp Firawna ni kat ñëpp tuuxal leen ci géej gi laqal seen ma gësal soora insha Allah saak ak xasurat soora wa awras naa sam dolloo alqawma nit ña la seen ñaa kaano ne ko nañu istala fo na deeti doxadal leen masaari kalar li seen tii tii wa makaari baaxaak i soowam de la tii suuf sa nga xam ne baaxaak naa barka na bi daa ci moom de yàlla doon loo bani Israël nag ñoom ñu doon ñooñu gënoon Musa yàlla xaaral Firawna ñu dem na doon woo leen suuf sana de te sama nab na kalimatu rabbika baati kalimatu rabbika baata borom sa alusna bala ay rafet daat da yàlla jëkkoon na wax te saaru qasas wa nuridu an namunna ala tuqifu ardi yàlla dëggal na boobu baa de ala bani Israila ci bani Israila bima sabaru ci saw ci liñ seen wa damarna halak nanu ma kaan wala nekkoon yasna di jox ko Firawna Firawna wa qawmu ñu dem wa ma kaan wala nekkoon yàlla saa taw te ñu romb xalaat aw luñ ci nit yàqu fële yéen danañu sax xalaat maa ngi ci këram ndaw mi ñaan leen de gannaaw boo xamee ne yàlla xottu na jëm jëm jàllale bani Israël kenn suuxu ko te am na sóob moo xaram ba yàlla bëtt géej ci ñoom ñoom ñëpp ñu sóob xam nga lu ca bani Israël jëkk teg romb ñu jaamu këram rek xaalu ñu wax ne yaa Muusa yow Muusa ñal defal la naa ñaan lu ilaa ana këram sama la na ta ñaa leen ñu alaatuna këram yow Muusa sakkal ñu këram ñu jaamu na fa ñu jaamu këram loolu lañ fay seen borom xaala wax yàlla xaala wax Musaa ne innakum naka yéen qawmun awlum ngeen tajhaluuna ngeen da ngeen seede xéwal bi ngeen yàlla jox amu leen lu ngeen ko fasoo fee ba mooy jaamu bi na ne ko ngeen xeeti yonent yéen a bëri tuute robu leen seen yonent bi lu may tàmbali ngeen di xéete suñu xaali ne ko suñu xéete bi yëpp moom ndax lii da am du nii waaye jëli boppam moom ñu dañ ko lépp lu ñu indi gëm nañ ko waaye ñu dañ ñu la wax ñu rek mooy yàlla sogalee jël ci dalal leen seen tànk yëpp seen biir lu may yéen a ngay fàtte ñu faa fàtte leen dinañ yàlla dinañ jaamu ñu yàlla. daay na ko ñu ne lu ko bëri aji xaalatu la maamum la ñoom fii aji nag lañ ci moom. bu baax ñu aji wax la moom tamit ñu ngi ci jamono doon di sori. xaalam wax moom Moussa ah béykat man de fàtte ci ma leen xaaral la tur yàlla. ñu laa ah, ñu yàlla. waaw moom fàttalikum dana la mu dana la xaaral ma ne ci leen jamono seen. parce que e ko fakkitan ram de na ko mënuñu fele baay seen mu na li xalaw rek ci xalaw mo so mo na ko danañu tagu leen so wala xaal ko jotati ñu gën yàq ñu danañu ray am na ko doon te ñu góor way tayo na ñu defal ñu sa ko mu aw digeen te o fi taali kuma dina ko rek gogal mu sol wala so wala ko ñu da dina dina da ci do borom seen ba o fi taali kuma dina ko rek mo gën dugal xalaw na doon leen topp bala o dugal afi ñu da ji mag mu rabbi ci ko borom seen wa wa na tan doon ñu sa musa salatu na ñu ko ko le ci duggu mu ne yonent yàlla Muusaa na woor ñett ci guddi bu matee danañ ko jox tawreet mu woor ñett ci guddi ba mu ne gën ñoom xasoona mu tocc yàlla ne ko na xatat ba mu ne ko xoor moo gën a yàlla gësal mu si walla tocc nag dañ ci tegati fukki fan moo tax ñu xamu mat fukki fan su mat ñoom fukki fan rek waaw moom naa atal matal ko daan dañ ci fukk mooy digg tabaski yii di ñëw si sa bopp wala Muusaa xooroon fukki fan yam te tegoon mooy fukki fan tabaski gësal tabaski mooy gës ba mu demoon ka ni xama rek fatamatammat mu kaasu rabbi mu xam boromam arbaina ñeneen ci président ci guddi de wa qala ta Musa Musa li akhihi ñaan bakam de wala ta tawu top tabu Musa Musa li mu ba Musa ñëw na te mi xam nga xam na fa la ko yàlla defal mu fa lay wax ak moom wa kallama wa tawaxa ko rabbu boromam yàlla a ak moom ci ngir waaj ci ñu jëg wax yàlla li muy bàyyi ko ci wàllu bu lu ko jënaat amul lu ko amul baat amul xaraf amul njool gën amul nit jëm yi sa lépp di ay nopp ma ne wax jaa gën a neex ba neex a booloo fukki junneeku la ndee ma ne moo gën a métti manu li wàcc ci sa kaw fukki ndee waaye Muusaa dee gën a wax joojo xaala mu wax nag rabbi na borom sama ari ni na jëmm sa am suri materi day ko jëm ci yow wax nga neex na ci moom loolu doy ko mu ne yàlla wan na sa jëmb jëmb gis la wala dégg naa sa wax daal maa la gis wax yàlla ne lan saraan yi si la gis sama rek wala ke li fi nekk muy suru sa wala ilal jabaru jëm ko dajee waaye fekkul jabaru tóor ki nga xam ne moo la gën a dëgër loolu saqara dem sax na ma mataana la jabaram soo saraan yi xam laa gis ma rek soo gisee jabaru tóor xatam gis bi nga xam ne ban dang ko soo xam ne tóor xatam ko nag nga xam ne doo ko leer ak mag ak xarasam li jabali ñaan dañoo fi tóori ji naa jaaroo mu jël dakkan mu luñ mokkal wax xarasa ak Musa Musa saxan xam daanu xam de salama afaaka ba mu kuttee xaalam wax subhaanaka tudd na ma xel sa yàlla ci ci ci mo lay ci wa ana man awlu mu man ngeen gën ngeen gëm rek Musa ngoo jàllale ko ci ñoonam tati wax naa yàlla kenn xama ñi xama fan la jabalu cóor ci leen di romb ci yoonu Makka su leen dem Makka foofa la Musaa waxee woon ak yàlla yonent moom fu waxee ak yàlla jàlla asamaan juróom yaara yaara sa tur ci yoonu Musaa di ko téye yàlla ba moom foofu lañ ko yóbbu mu gisee yàlla yàlla Musaa dafa daanu xam yonent moom yàlla na maa saaqal basaru wa maa taxaa bëtam bëtam rafut sax ku daanu xam ak ki moom bëtam rafut sax ñooñu doon de ci biir yàlla ci tóor ak ca dem ba ca Soxara ñooñu ñu doon ne suñu ñett mi nga xam ne moom la waxanteeg borom bi ak nga xam ne lépp léegi moom waxanteeg borom ba faa waxaa ilaa abdi maa waxaa lëm na ko ndax waxi soppeeku soppeeku kenn waru ko dégg xaala wax yàlla yaa Muusa yow Muusa indi na kama istafaytuka tànn na ma la ala naa si si risalati yi si yeneen sama bi kalaami ak ci wax sama de yàlla ne ko tànnal naa la sama bopp yow laa jàngee sama yeneen sa sama wax wax ko si jàppal maa fi ci kalamu jox la ko ne kalamu sàkk wa a tam bind na ñun itam lal waaye ci àlluwa la wala fukki àlluwa ci sumurus wala sabar jadd wala sidratu muntaha min kulli shay'in ci lépp li ñu xaaju ci mbiram diine moo ngay tam njub ñu waat wa tafsiran te du jubal li kulli shay'in ci lépp rek yàlla na ko fokk faa jàpp ko ko dina ndaka fadlu wa amur bi gënal xaw ma ko nit da yàqu ci ñu jàpp bi asana ci gën waaw waaye wet nga yàlla li ci gërëm naa waaye toppam rek wala fari saa fi fokkam naa topp ana yaa fi wala sa ay kaago sama ala fi ñaa ñëw te tabaroon dara ñu ñu ci bari ci ci xal naa ko ci tolle yow yàlla ngam ci ci laa ci ci kaago laa ñu ñu gënu di haji moom yow yàlla ngam ci ci sabbi ñu ñu ci laa ta ko jàpp ci ko sabbi ñu way yow yàlla ngam ci ci sabbi ñu xal ñu ñu ñu nak tax ya tax ñu ñu jàpp ko sabbi ñu ñu yoon rek saa di ko ñu ñu anon ci fa ci ñoom te ko boole ñu da sa ja alquran وقالوا كنا تقابلوا له فقام كما اول فريق ولكن نعم تتبوا من الاعظم في القران ولقاء الاخره الذين الاخره حد تبعقنا اعمالهم بشيء يرن هل بيقولوا له في التالين الى ما كانوا لا تعلمون كون يعملوا دون ذكر وتحسسوا جاف قوم ثاني في موسى بن داري كما دون موسى من هو يمسك تكاثر من او يكتب يصبروا بهم يا فقدر لو ان قوا امني فموسى دون يوم من يقولون ثاني في تدل يرجع من ما شاء الله alam yaraw ndax gisuñu ne am na wala sama yett yi ay kali muy waxati bu leen wala yaa jëm ci bëgg leen sax di leen yoonu jëm ci mbir mënamuñ mën a dara yàlla te moom mënu leen wax dara sax su taxasoo jàpp yàlla waxtaan waaye nekk nañ sax ñu di way tooñ de jaamu ko waaye xam ne sëral nañ la ci barabam de jotee loolu jaamu de xam ne yàlla rek lañ war a jaamu wala maa fokk ko ci ay diwum bëri ci loo soo leen nag jaamu ñett woon waraaw fañ xam annahum naka ñoom qabbalu réer nañu xaaloo ñu wax la in lam yarhamna wala in lam yarhamna rabbuna borom soo yaqur kam baal ma ñu amee na ko na gëna nekk ñu xass ñu ko katti wala ma raja ba delloo Musa Musa ila qawmi ngir jëri tam ñaqab baana ñu waaji mer asusam ngir ñu kat mer ba Musa jëri jëri malam nar ba seet xaalam wax bi sama bon na lëf xalaat moo ñu ngeen hu fama ñu baal ñu gënaaw sama rek ñu bon ñu ma hu sama gënaaw sakkal yàlla bokkaale ah jël ci ah jël ci da nga ne yàkkamti am na la bi ci mbiram borom seen wal xatam sa mi lal waa alway tawre de ñu sa mer moo gën a métti mer mer ba ale alway tawre ko borom joxoon sax mu sànni ko ñu dammate waa xasatam jàpp dara ci axi yi ci bopp mbokkam la juróo mi moom dana mu ëcc ko lay jël ci moom mu daldi jàpp Haaruna daldi ëcc jàpp ci ndey la ci waa di ko wat xaala wax Haaruna ko inna xaw ma ne que ni istalaafoo ni doxal nañ ma de mu ne ko nit ñi dañ maa di déglu di déglu sama ndigal waxtaanee jafe nañ sax yàq li ma indiréer. pratique bi bu ndokkuloo yooyu ci man laa daa amoon de kon soo ma doon rek ñu gisee seen kanam te ñoom dañ ma xeeboon da nga baal ma ndokk rek wala te nga a xamal ne ñu baal ma ne ñu doyoo tool bi moom boole ci xaaral mu ne rabbi suma fekk baal lii ñaan ma ma def sama mbokk yi wala ak ak ñaan mbokk nga baal ma sama mbokk rek boole na ko ci ñaan ngi gërëm loo ko waa waa te naa xar sa bi dara ma dëgg cër maa ne sa wante yow alhamdulilah ni yaa ñu ramu ngërëm ñu def ñu na la ci na dañañu ku taxaso jàpp nañu ala ñu lay ko tay na ru xam naa jël leen xata bu ndigal mu rabbi ci borom son wajilatu na ko raxé ila ci ñu ndigal rabbi ñu leen ko faali fa te ñu fay leen nag ci lañu fay am ko no di ñu wal yàlla de wala ci ñaan ñaan ñu jëf ci yaati bokkaale suma taabo to di tuuf ñu baade ak gannaaw wa amono te gëm yàlla dina la bakkana ko borom ko ñu baade ak gannaaw tuuf ma xafuru ay bay dañu ñaan leen ma yërëm leen leen wala ma fakka tabadalo am ñu fa wala ñu fa al qatabu marmanat ahasamu jappal wa ahal wa sami wand ci ci fatiha ay na ko ñu ñu bindu yàlla wo fu dem am jub ci ko a wa amatu na yermane ñu ñu ñaan ñaan ñoom ñoom ya borom gam ñu ragal waxtaan ak sànn Muusaa Muusaa xaw ma woon itam ñu Muusaa sànn ci nitam ñu nag safiana juróom-ñaar fukk ak yeneen fii góor ñu ñu xaat dinaa jëm ci ñu xatul le ndax ñu gàntulu wala maa axasatum ba jàppee leen rek satu xaati Jibril de dañ xalaku ala wax Muusaa ne rabbi nga borom sama ndaw si ta donte sa wanga ala taxum nga xalak leen ñu xamu ci ñëpp génn dañu génn ànd ak man de bon kon duma tuumaal yow yaay ak man sax boo sax sooy ba boole ma ci atayni ku naa ndax da nga xalak ñu naa faala ci def na ko su faa wéy réer ñu mën naa ci réer ñu réer yëpp moom bu la ci ñàkk a dégg ko nar a nëkk faa de ubbi li bëgg a jëloon gaa ci moom man ko saaw ku ko soobal jëloon waxtaan bi dana jubal man ko saaw ku ko soobal jëloon de sant yow wala ñu naa yaa ñu ngi ñu sunu toq bi yàlla nga baal maa ñu amee wax xam naa yàlla nga yërëm na yaa ñu gën a bala ñu rek waxtu waraloon damaa ñu amee saa si yaa ci laa ni asana tam teewul ba fi laa xam ci àllaaxira teewul dinaa naka min ut naa siib ma ni ilay te jëm ci yow xaala wax yàlla ne asaab yéen ñu sama usi ñu gënaa jabal bi ci a ma soob wala ma ci yërmaa des ma na mu tële mais yàlla moom yërmandeem daj na lépp la seen am lëf la man daa ci bokk jéem a fasaat subaa xam naa bind ko a dina a ñaan ya taxoon danañ a yàlla yow da nga salaam ñun bokk nañ ci yow da nga joxe zakata asaka yow islam ñaan ñoom ñoom ñu ñu jënd ay islam ci alquran ci yow sogo benn de alla dina ñaan ya taxoon danañ ko propo ñu ko la mi nabi ñu ñu ko lu ñu bari lu ñu ñi nga xam ne ñu gëm alquran sax ñu ñu ko lu ñu do mo yonent jàngul dara bindu dara te moo raw woon nga te woon tax lu ñu xasee ci turub moom dagale ci moom de àll ci yonent bi nga a ne ñu gënoon danañu fekk ko moom toogal nga di lim bindee yaa ngi doon jaamu ci leen gën naa doon ci yi waaye naa am sama tawra yoo xam ne ñu ko ci ñu ci yooyu ñu tamit daga na law ñu leen tay baatu way tay yooyu xar ñu tamit haram na leen ci xabaay saway ni ci ñu dëgg ñu noonu mu ci ci anu mu seen israw di seen wala xalaala ak tattabiya ba ci daa xaaral nekkoon na xale yi ci ñoom ñu ko raw sa bopp ci tiib ak dagg barabu sobe te def na ñaañu amanu gëm ñu ji yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a asaro te ñu wet ko wa nasaro te ñu dimbale ko wa tabax tañ topp nooram weer la si gàggoon ci la wasa na maa ànd moom ci la ko ñëwale gaay ci ñu ñëw am loolu ñu ngi lay ko xare yaa ee eh, yéen nit ñi ñu naka maam rasulullah yonente Yàlla la ñu ñu kum kum waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa yaa naa fi nit ñi ñu naka man rasulullah yonent yàlla laa ilaykum jëm ci yéen jami'an bi ñu leen boole lépp yàlla mi nga xam ne lay moom na ko mu ko sama fi góor asamaan juróom yaar wala ba si juróom yaar laa ilaa bi bu jàmm ci dëgg laa nga moom ñu ngi leen di leen ñu nama di leen waaye ñu ngi leen mu ray ñu nama ray te am na gëm leen bilaay ci yàlla wala suñuy atumé nañ leen nabi yi yonent nit ñi la di nit ñi ba si kaasa yow nii dana mu gëm bilaay ci yàlla wa kalimaati yaa ci mbaaxam ci alquran wa tabi'u kappaleen ko mu yonent ba daala ko booyoon kase ñu ngeen di day wa min xawmi Muusa aji nekk la ci nit Muusa ummatun mbooloo yax doon nañ ko ñu jubbil xaq ci dëgg yaa gi noon tañu maama gi ci moom waxasaanaawam fasoo nañ leen isnatay asrata ñaara fukki at baatam ci jiit imaman ay xeer waaw way naa tan wayu ila Musa jëm ci Musa yi sa xawa banam loo ko xamu ñu gënne ci yow ga am na tamit dañ ci bëri góor ja ka ka sa ala yow yow bu góor ko sam dañu fa tan ñu ko jëm ci asrata ñaara fukki hanam ci yow ga xalali ma xam na kullu naa fi ko ci ay sët masra bo naan way sen wa sallallahu xaral ñu alal ci ñoom xam naa man de ba tey la ñuy gëstu woo ko waaye xam naa wax dëgg yàlla ci ñoom almal na man na wax dëgg yàlla waaw ci loolu wax dëgg yàlla tey daal dinaa la fa xanaa tum ci wàllu ceeb bi la ñu war a fekk loolu. bu ma fekk mu naan tool yi ñu dañ ko doon ceeb mu dog voilà ci mbir nag saa noonu tool yi yëpp ñoom ñu doon am sama bopp seen yëpp daal yoo xam ne dafa war a baax a baax est-ce que daanaka ñu ci la wax dëgg yàlla ñu leen est-ce que ñu dëkk leen ak arrêté bi dëkk wa kuloo lak leen naa ci maa ci tum fëgg ñu toog wa kuloo wax leen ne ak mbir ci di ko ci baatam la parce que lo ka reena allah bu ñu ci bëggal li ñu ngi ci ko tarbaalo la ko ñaan ak ak dina baatam dama ci doxal na doole am ci na wala ñu ci tax yàlla do dafa la ko wax wala mo ñaan wala mo tollu ñu ñu ci woon xawlan wax xar nga ko juróomi jaaga soo waxee sax ne ko loolu ñoo leen de ñoom ñu dugg di daloo sama dugg waaw mais xar dëkk yi sax rek mooy leen soxla waaw fan naa tam suuraa leen ci am seen bopp le temps ci ga sama dina taw ko sax ñu ko def ñu di dalé yàlla ko leen ndax dañu def rek juróom ñaar fukk ak juróom de ñu dal la de wax alam la ja nañu xare ci ko ci ba ka ne ko na hadratul bahru bi ayu taqale bi ayu dëkk dégg na nga leen laaj dëkk bi nga xam ne ñoo nga dëkk na dégg daaru ko feel te mooy ilata ci wax do na ko ñu napp ci ci afet de doon yàlla haye na faase ñu leen dina faase Ustaz ñun dëgg la dikka leen xiitaan ñun ay jënteen yoo ma ko ci ci bësal affecté programme bi ñu doon tëmbale ba nga xam ne bësal affecté jëni dañu tëmbale ci jëj bi duñ leen daw waaye ma laa ci ko bés ba affecté ñu nag laa tax ñu dikka ci yéen bés boo xam ne lu affecté nag bu bu ci ci jëj bi duñ ci ñu doon gën sax te sax ko nak noonu la nak moom lañu nak ko leen dina taanu ko mo tax ko ko di gën ko téré dañ bëgg nak nak dëkk dara ñu ko dañ ko ñett xaaj ñen ñu rëbb leen ñen na hayu ñen ñen ñu rëbb waaye hayu yàlla dangal na ñaari kuréel yi ñu def ak ñoom daan nañu noppi ci way xaar nga waxee ummatul mbooloo mi ci ñoom li ma ngir lan saa ñu soxla ngeen di waat xaw ma aw nit allahu alam mu nit ñi aji xalak la leen xaw ma ci leen ci aji digal leen xataa ba digal sax mu daal di sax waaye ñu wax ñoom way waade wax naan ak waade suñu bay maas la suñu gànt la li muy gànt loolu laa di jël ko borom seen ñoom ñi nga xam ne ñoo doon teral ñoom yàlla musal leen wala lawum ak ndax la ñoom ya tax ñu ñu ci ñu wax ñu ci rek wala ma ni seen bañu bay ma ci la waade seen am ngeen a musal nanu ala suñu ñaan ngeen xam ne dana musal ani sey ci rabbi ñu haayoon rabbi ñu yàlla musal nanu waa xas naa xarab nanu ala suñu ñaan sala mo toll ni daan ka ñu ndigal di ñu daaju tante ñu na ko yàlla xarab na leen dina tan lu fa su dañ ko nekk ko di gën ko yàlla ci rek ñettal bi na yàlla ma press ñoom ñu ne nit ñaan la ñu ci ñu na la ko ñu la wala ko wala ma taw ba ñu rek loolu am na lo wo la tele fa leen xam ci moom dina wax ko na nakran ci rek sam di dara xaasi ñu ñu ko ñu la ñu ko ko dara na ñu ci fa ñu ñet est-ce que jàngatal saa gën a ba xamle rabbu ko borom sa lay wax na walaay dina mu yónni alayhim ci yowat ilaa yawm qiyam dina ko tëggal yàlla ma nga ko moom te dana mu tàggal leen soo laataa bi gën defa dimbal de yàlla di tàggoo di yónni ci leen di toroxal ba àddina jeex Souleymane lay yónni woon ci bokk nasar mu lay doon jàpp leen te di ci ñoom ab dalat ñu di ko joxe ci majjee fi da yàlla yónni woon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu lay bàyyi ko def jënd leen te di ci ñoom dalat ba tëggal yàlla duñ tàggoo ci leen jaarat mukk ba tëggal yàlla inna rabbaka naka bala fuga sagay xadi gaa gum digal lamre day no naka mum naqamur na day lamre ñoo lay xal jam rahim ma yeen lamre wa qata ma am tam tafal yeen lam ci ñu ñoo ñu ci ci mun na sali ñu ñoo wi do wa na am da ko den la law bol mom yar doon ñu dalu gëm ci sa tela fa khala fa tamuti ñun daal ñu gëna seen xam seen way ban wala ci doon nañu alkitaaba tawrat yaqbu ñu ñu jabar la ala ñu aji gaari ji te li tam àdduna rek lañ koy jëlee wax ko ñu wax ko faru xalena baalana ñaan yow yaa ngi leen di leen aramin abi dar ñu jëw bi ko wax ko ñu dafa ci do ala ñu wax na jàppoo ci jàppoo ci doon ci ñoom ala ci ñoom ñu saxal kitaab te ñu jëlee am na tam di dégg la yaqulu bu ñu wax la la la xam rek dëgg wa dara so jàng nañu ma fi lañu ci jëlee lu tax ñu yobbu kanam wa daru kat la xare ci galal jamu xar ñu gën ñu la ci ñu ñaaya ya taxona dañu ragal yàlla rek afala taxona li ko xam na wax na dina dina ko defal ñaan tànn aljabala dañoo fi góor koo xawum ka kaw seen kaa na daanaka moom du la fi niir la wala nu waxin loolu am na la naka moom waaxoon aji kabilamu waaxoon aji daanu la mu biir ñoom rek jàngalal ba nga xamee ne bani Israël danañ leen ko gese ca Tawreet mu diisal ñoom ñu lànk yàlla daal di jot ci tuuru Sinaa rek fii ma ne ko dëkk ba ñu leen nangu nangu leen li Tawreet santaane rek wala ma daane tuur ci seen kaw li ko nangu nag ñu wax leen rek ñu jàpp leen ah xasee naa comme ni muy jox leen rek woote naa leen ko fadlu yàlla na leen jàpp leen ko ci kaw fadlu rek ba kilo joxe leen maa fi nekk ci moom de daanaka mbooleel ko fàq wala ngeen bëgg yàlla ba fa ba jàppee rabbu ko borom sa min bani Adama ci doomi Adama min góor ñun ci ci gannaaw seen zuriyaatihim ay doom seen wa ashadahum tam seede looleen ala anfusihim waral ay bopp seen ala sulax bi man rabbikum mooy borom seen xaaloo yi wax ne bale anaam yaay suñu borom te it naa seede na yaay suñu borom jàngatal nag kon rek mag nga ne moom la yàlla jàppante woon ak doomi aadama de te booba amagul te nomaan ci bésab arafa la loolu amoon de li tegtale yàlla yàlla gi ndindeef mën da wax ak lu moy lu xam mën da génnee lu may lu xam mu jóge ci lu xam waaye lu ñàkk jóge ci lu ñàkk jóge ci lu ñàkk génne ko ca wax ak moom mu tontu la loolu kattan yàlla rek mu àgg foofu rek yàlla mi de ma ngay jàppante kóllëre ak doomi aadama booba doomi aadama yi xamul ñu jóge ci seen gannaaw yi bàyyi booba gannaaw yi bàyyi xamul ñu taxawandeer ñoom doomi aadama yi te booba ñoom xamul yàlla wax ñoom ne leen ndax may seen borom ñoom ñëpp ñu tontu ko ne ko yaay suñ mooy jaayante bu njëkk gëre ba yàlla sàkkee mbindeef yëpp sàkk Adama doom yi Adama fa soo jur yëpp dafa aduna yem yàlla teewal seeni roxo ñu ci fa soo gëm yàlla seeni roxo weex tàll ñu ci fa soo wedd yàlla seeni roxo ñu kukk yàlla teewal leen ci kattanam ci bisal arafa feer ñu leen ne leen ndax seen borom ñoom raw yëpp booba lu dul yàlla amul bañ di ko geesu wéetal yàlla rek moo fa sëf ñëpp lab nañ ci wéetal yàlla ñoom ñëpp ñu tontoondoo benn baat ne ko anaam ah, yaay suñ borom kooku mooy jaayante du def gare julli te xeefari ñëpp ñoo tontoondoo booba ne ko bale anaam ah, yaay suñ borom waane fekk na booba yàlla ngeen def ay sape sape yu bokkut ñemente sappe sappe bu jëkk sappe ñaareel bu ñetteel bu ñeenteel sappe bu jëkk dara doxut ba ba seen diggante ak yàlla dégg nañ wax ci moom janoog te te mu mu bam ne alastu bi rabbikum te ñoom ñëpp ñu ngi teew suñu jëmam lapp jëmam bi duñu mooy moom ñoom ñu ne balee ne anaam yaay suñu borom wax nañ ko ci kaw xam nañ ko xam-xam boo xam ne xam-xamal wóolu la sàppe soosa ku ca nekkoon rek ab yonent nabi nga wala ngay mursal wala laxtaab si ñaareel nag ci si ne taxaw ñooñu tam ci daay rek a mooy sàppe si jëkk si def yonent yéen xutbu yi daay la bu leer bu sew te rewut ñoom it dégg nañ wax yàlla jëf te ñu ngi janoo téer yàlla ci daay lu sew ñoom ñu ne balee nangu nañ ci kaw xam-xam boo xam ne bu leen xóorle sàppe si ñetteel sa mooy ñi gëm yàlla ta ñoom dégg nañ lam bi yaaw ne balee aarifoo nañu ne balee ñoom itam ñu ne balee ànd ak cofeel bu rëy yooyu yàtti sax nañ ci kóllëre gi nga xam ne moom lañ fa sëntoon ak yàlla sàppe si ñeenteel si nag mooy sàppe si xéefar yi ñoom gisuñ dara dégg nañ rek ñëpp ne balee ñu waxandoo rek ñoom it ne balee moo tax ñu fàtte ko booy de mu tëdd loolu mooy jaayante ak alastu daabikum loolu moo tax de képp ku juddu yaa ngi juddu ale gëm yàlla ndax ñëpp noonu lañ balee gannaaw ga nag soo nekkee nga xarit bon dangaa murtat rek moo tax yàlla di wax ne yéen ñi nga xam ne murtat ngeen firi ko rek ngeen fasante wala yàlla ci yow ma alastu daabikum kon rek boobu moom la yàlla fàttali jaam yi moo tax téere wàcce yëpp mu tàmbalee ko bismillahir rahmanir rahim téere bu yàlla wàcce rek baax a jëkk ñu ngi lay fàttali bale ba nga waxoon ne nangu nangu ne yàlla sa borom <coughs> an taqoolo ngir bu ngeen wax ci joomal kay xamal jëfe ngeen yàlla dinaa naka nun ku naa nekkoon noonu xaw di dinañu way saganoon alfa ci jile taw yi de bu loolu amuloon bon ëllëg man ngeen a wax ne ñun dañoo xamuloon wéetal yàlla moo tax ñu sakkal yàlla bokkaale aw taqoolo ci ngeen wax inama asraka naka bokkaale na a baaw naa ay baay sunu min xabu jëm jëf bokku naa nekk noonu duriyatan di doom min di ñu ca gannaaw dafa tuuri naa ndax da nga bëggal na yow yàlla dinaa faa la ca la def na ko àll su la looy baatu ñëwee rek fii suñu bàyyee rek ñoom ñooñu fondement keesar dañu ñu topp ja kon nag bu ñu jàppee dara na nga leen ko jàppee rek wa kasaalika kam googu la bidal ñu fasilu la ñuy bidalee laayaati aaya wala alamu ak ba ñoom yar jox nañu dellu walis keesar rek war lu jàngal aleen ci ñoom naba alladi solo si waaja nga xam ne aate naaw jox nañ ko ayaat na ay kaaw def lu tan solo xatan génn min haa bi te ci moom asana laa un salika ci côté Bani Israël la bokkoon demoon na ba àgg ci suy jàngale bu bëggee gàgg rek bu téere njëriñ wala ma ko mu gàggantiku lépp lu mas a ñaan yàlla yàlla daal di ko mu dem nag ni ma ngay ñaan yàlla yonent yàlla Musa ngir njëriñ lañ ko jox rek bu a ñaan yàlla Musa yàlla wan bëgg ko rekki ko ba mu génn ci mboolem dama xamoon rek faat kam tofal ko sa tofal ko seytaanu seytaane yàlla tofal ko lëkkaleem seytaane fa kaanam tam nekk ñu ne xaaw yi la waraw si naa donte sooboon nanu la rafaa naaw kon tey nu yëkkati ko ba ca darajay fóode jaa am xamam ba de walakin na lu fi nekk moom axla da jàng na muy la ri jëm ci àddina waaye li ko teg loolu ba muy nekk ci yoonu jub itam dafa fekkoon ñu bëgg àddina dara du soxlaam lu wata ba tam topp xaaw ba neex a bakkanam te itam ku topp ba neex a bakkanam la lépp lu ko bakkanam xaw rek mu nangu loola moo tax be yàlla rek ko lam ko mayoon de fa masalu ko misaalam ka masali kalbi ke melow xaj la in sax min dem song nga alay ci moom yal xas mu bocciw la mi ñam aw tatruku i ka nga bàyyi ko yal xas mu bocciw la mi ñam de léegi ma nga mel ni xaj rek boo xam ne soo ko bàyyee ma nga bocciw la mi ñam soo ko daqee ma nga bocciw la mi ñam de la zalika loole masalul qawmi mooy misaalam ñeela dina ñaange kasu boobu dinañu dayaat naa jaxa quran sunu fa xasi si salaan alxasasa xam-xam yi gën a foofu lay jàng benn téere xam nañ lu baax la fóode la woon nga xam ne ci fóode bani Israayla bu soogaa di jàngale yeneen ci jinne teew ci jàngoom yeneen ci jinne ñoo xam ne ku ne yàlla xalim nga bëgg a bind lu muy dégg ci moom ku gaga dafay téem rek ci lawit ma foofu lay gàgganti ko lépp lu mu ñaan nag yàlla fa may moom balaa may nu baawara ak barkiisa ka xale ñëw ca saaru xasri ñooñu doo mbit ñun ñeenti xaaj lañ nit ku texe te son malaanam texe ak nit ku texe te son malaanam texaadi ak nit ku texaadi te malaanam texe ak nit ku texe son malaanam texe mooy yonent yi ak jullit ñi nga xam ne dañoo judd nekk jullit sosoo nañoo texe ñu ngi feeñ ci melaw ku texe nit dana texe ba sol maanaam judd nekk xéefar te fekk yàlla bindoon ci cosaan ne balaa dee nekk jullit dafa sosoo texe dafa sosoo demal jàmm kooku waxtu wam nekk xéefar ànd ak xéefar yi itam ma nga mel ni ku sol maanaam xéefar waaye fekk na jullit la ndax yàgg yàgg yàlla dana ko jëggeene mooy ñu nekk yéefar ba mu yàgg ñu tuub nekk ci dina lislaam ak koo xam nag ne dafa taxaari sol malaanam taxaari mooy yéefar boo xam ne ñu ngi nekk ci kéefaram di jëf fi kéefar neroo feeñ ci moom moom moo xam li ñu jëm itam dafa fasoo taxaari ak koo xam nag ne moom ñu ngi sol malaanam taxe léegi waaye dafa fasoo taxaari jëm mu jëm ñu ci banaamay mu baawaraa demoon na ba nekk ci fóode yu mag yi di jàngale xam-xam te xam ne dafa fasoo taxaari ba yàlla ki na ko lam lam waxoon jéegal ko jëye mu dee dem safara balaa xam ne nu la nekkoon ba nga xamee ne yonent yàlla Musa mi ngi jihaat ak xeefar yi a xeefar yi ragal ne na ne ko yow li nga xam ne yàlla may na la ñaan ko nangu ñaanal ñu yàlla ñu not bani Israël Musa ak bani Israël ah Musa di yonent ak yàlla man may waliyu yàlla ma di ko ñaan yàlla loolu duma ko def naa ko def ay ñu dem ca buur ba ne ko jabarama ko moom baraama ak lum la mën a wax jabarama ko moom lum ko sant du sañ a buur ba fam xalal ji du jeex ko jabaram ne ko nag ñu dimbale rek da baraama ñaanal ñu yàlla jabar ja dal ñëw ne ko ñaanal leen yàlla lu ci day nii yow sëriñ nga rek la ñaan la yàlla ñaanal ko yàlla ah mu dal ne leen baax na bu daa ñaan yàlla mi nga xam am mbaamu moom lay war ba dem ca barab ba mu ñaan rek su ñaane rek mu dal di sotti mu dal di xëy war mbaam ma am ba ca barab mu ñaane mu tal na ñaan na yàlla yàlla yàlla yàlla xalak buur bi ak xéefari yëpp te dimbale yonent yàlla Musa ak bani Israayil la ñaan ak moom a ñu li nga ñaan yow ñu ñaan yàlla lu bandi ah mu ne moom ma lam de loolu rek laa mën a wax moom lam yi ba ci ma bëggoon a wax man ngeen laa bëgg waaye yàlla bañ wal ba ci sama lamiñ ma di leen ñaan yàlla kooku ñu gis rek wëñ gu weex tànn génn ci gémmiñam di génn di dem jëm kaw di génn di génn di génn ba set rek mu leen li ma yàlla na leen fexeel pexe bu bon rek loolu laa leen mën a tuddee waaye ñaan di dimbale seen njaaloo su fekkee ne dimbal fay seen ngeen seen jigéen ñi tàbbal leen ci biir xarab bi rek buñ jaaroo ñoom rek ndimbal yi xam rek ñoom daal di leen daal di def noonu bañ daal di ñi rek tàbbal leen ci biir jur gi di jaaroo da nga xam ne xam ne ci koo xam ne dafa songal as ndaw ñëw fi kanam yonent Yàlla Musa ne Musa yaa wax ne lii na Musa ne ko xaay na mu daal di yéen ndaw sax boole moom ci kanam Musa samoona li nga xam ne moo doon ci lu ko daal di ñëw dëbb ko góor ga ba mu fël ca gannaaw jigéen ñi ci suuf mu yëkkati leen jëme kaw ne yow yàlla ku mooy sa ndigal ak yonent bi man ni laa koy def barke jëfam jooju moo tax ca faafa yàlla sànni ci ñoom mbax xare bi yonent yàlla Musaa bi juróom ñaar fukk dina daal di ko dee ci mbax ba samoon a dëbbee ñooñu def loolu ci kanam Musaa nag ba yëkkati leen ca kaw ne yàlla man ñu mooy sa ndigal ak yonent bi ni laa leen di def booba la yàlla arrêté mbax ma nag ñu soog a mucc te boobu moom la yàlla yet li fii ne yet li ko bani Israël nag bon ñu xala nga ci de xam ne képp koo xam ne tey safaano naag la yàlla nam rek mu jëm mooy xalaku de saa bon na ci melo al xawmu na alla si nañaa nekk sa bopp dañu daa naag si kaw des na bakkaar wata ngas di moo la di tooñ am bokk seen de man yax di laaw ku jubal la ko yàlla foofu moom al muhtadi mooy aji jub yàlla daal moom moom njub jaam bu jubal kenn mu du laa réeral de fop nga aw ci yoonu njub wa man yudlil ku walaay ka ñaare gaay mu ñoom alxaasirona ñoom di waaye perte de waaye ku yàlla réeral it kenn mënu koo tax a jub wala xasar ana bind nanu li jaanama ñeel jaanama kasiran aji bëri dina dina ci jinne wala yàlla bind na tax mu bind leen law ñeel na leen xulóobun ay xol laaye xol na dégg suñu gaay ci moom ak dëgg am nañu xol na am waaye ci dégg genn dëgg wala ñeel na leen ayunun ay bët laa yëpp tërono gis duñu jaa ci moom teg ko léegi wéet de wala mu ñaan la leen ay nopp laa yëpp moom dégg duñu jaa ci moom wulaay ka ñaale gaay kalam xam ne ko jigkat yi lañ de ñooñu ñoo bëy ak nag yaayam rek amuñu nan xel duñu dégg duñu de bal bayhum ñoom abdallu ñoo gën a réer jigkat yi sax leen tane yàlla duñu mbooloo mu bari safara leen dindal mooy lan jinne bu nekk juróom ñeneen téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ña safara kenn ca dem aljanna jinne bu nekk kenn ca kon ñu gën a bari ci ñi jaanama lañ leen bindal de ñooñu nag ñoom judikat yaayam wala ñoo gën a bon sax judikat xaaj lañu doomu aadama yàlla sàkk na doomu aadama sàkk malaaka yi gari ak gaynde yi fàdde sàkk saytaane yi yi tax lu bon ak réeral nit ñi sàkk itam nga xam ne ñoom topp seen bànneex ak ay soxla seen diina seen fay geesu wuñ leneen nit ki nag mu ngi diggante bi moom lëfa ngi ci nit loo xam ne mi ngi mel ni malaaka lëfa ngi ci nit ki lu mel ni saytaane lëfa ngi ci nit lu mel ni gar lëfa ngi ci nit lu mel ni bàyyi ma de moo tax ba nit ki moom moom rek xam coono moo war a ba kanam ba sellal ko ba yéegal ko ca malaaka ya su fekkee ni doomu aadama ji soxla woon boromam rek di topp yàlla rek di tudd yàlla di wut a xam yàlla ba xam digganteem boromam di jaamu yàlla jaamu koo xam ne di luñ dara lu mooy jëm yàlla ja kooku nit mujj na nekkatul nit dafay yéeg ca malaaka ya su fekkee ne nit ki topp na banee xam ba kanam dara du soxlaam mooy diitam ak seen da xam ne wacc na topp wacc tudd wacc yëpp dafay mujj nekkatu nit melaw nit la amee rek bàyyi ma la te booba moo tax yàlla wax fii ne musta um ñuñu ñu ne lu bàyyi ma te bàyyi ma leen gën ndax moom wacc na ma lii ci def malaaka bi waroon na ci moom ñu dem na ko mujj dem na te nekk bàyyi bu fekkee ni nit ki dem na topp pexe mu bon rek comme kon lu ma ngay fexe lu bon kooku dafa mujj moom itam nekk seytaane te bon a bon seytaane rek su fekkee ni nit ki dafa topp meram nga xam ne xaddal suur dara rek kay liggéeyam saa yu nekk kooku nekk si nit gar la léegi gaynde la bi gaynde yi rek wala fere te booba itam gar yee ko gën waaye nag su yéegalee boppam nag ci xam yàlla topp yàlla jaamu yàlla dem leen di malaaka boo boo njëg malaaka la te moo gën malaaka yi de moo tax xam ne ci nit ñoo xam ne ñoo gën malaaka yi naka yoon ci yàlla moom itam mu demee moom la sallallahu alayhi wa sallam. loolu daal yaa ngi nekk la ñu ne yàlla los naa tuuti am na saa yële waa rafet yàlla xam na ay tuuti yoo xam ne tuuti rafet la ñu rafetee mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nga xam ne rafet ci alquran nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko takk rek aljanna war nañu yàgg rek bi ñu wàllee nga xam nañu yàgg rek bi ñu xam si naa ñëw ba mu njëkk saaru am na ay maanaa yu bokkul maanaam ku leen ku wattu mbaaxu nga xam ne juróom-ñeent fukk juróom-ñeent fottu nga leen aljanna war nañu yàgg la koo xam ne takk nga leen ci kaw gisee nit ñi lamboo nga bëgg a gis teewul ko kooku itam dana dugg ci aljana xam yàlla rek nga xam ne ñoo gën a kawe aljana koo xam ne def nga dëgg nga ci jigéen ñi te jigéen ñi rek nawet yi lamboo dëgg ci yow kooku mooy jàng yàlla yi nga xam ne day ñoo gën a kawe rek ci yàlla yi wax ne dañoo gën a yàlla nag duñ ko ci jëli mooy ci biir bi de boppam yàlla am na ñetti junne tur junne tur yonent yi rek a ko xam ak junne tur yoo xam ne malaaka yi rek a ko xam ak junne tur yoo xam ne ñetti téeméer ya ñu nga ci tawreet ñetti téeméer ya ñu nga ci Injiil ñetti téeméer ya ñu nga ci Sabuur téeméer bi ci def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ñëw feeñ ci alxuraan ak ne dinañ ñu ngot moo dindi ko téere de réew lépp dinañ ci ñu dinañ ci yoo xam ne ñu ngi ñaan téere nga xam ñoom la yàlla waxee xadoo ñaan leen ko daal ci juróomi réew rek na ngeen di ñaan yàlla dañ ko ci juróomi réew yoo xam ne ne dinañ lépp nag yàlla di ci monti ci daal wala wala wala aaxiru wala baaxiru wala nawwarul zaahiru zaahirul baatin yeneen fukki la wóor su la soobee nga alxayu almuriidu alqaadiru alxaalim yeneen fukki la yàlla jëkk mooy dundam ga ak coobareem ak kattanam mooy ñu jàngal ñu tuddee yeneen suñu yàlla alxames wala wala wala wala wala ñaar ci jigéen moom la waroon daa xew baax na baax na ñëw bëgg ko ñaar ci jigéen nag ñoo ko faana mboolem tur yàlla yi rek suñ ko koy waxee yéen ci jigéen rek ñaar ñu jàpp nañ mboolem tur yi. ñoom ñoo ko bañ su dee ñoo ko def tur yàlla dina xam ne xam ci moo labal leen juróomi dañuy juróomi tur buñ nekk am muy ci kii ñu dellu sori ci kër yàlla ba xam ne moom mën naa am kër muy ci kër gan ci kër gan yooyu suñ defee ko ñu ci ñetti kër yàlla yi muy ñetti ci kër yàlla rek moo tax yéen a ngi ne day dem safar yàlla gannaaw ci ñu ci nekk ñetti ci kër ñett ngeen sant yàlla ñetti ci kër ñett ngeen sabaral yàlla ñetti ci kër ñett ñetti ci kër ñett ñetti yoon dañuy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent dafa yàlla juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent tamit dañ ci boole tur tur nga xam ne moom dañ ci boole tur nga xam ne moo moo lambo moo lambo yëpp yéen a ngi ko daal di nekk téeméer de tur yàlla yéen a ngi leen di téeméer yéen a ngi leen tur nga nekk yéen a ngi juróomi téeméer yàlla bi yéen a daal ñu juróomi téeméer ñu juróomi téeméer de. jëwri jëwri rek dugg na ko amee zaahiram baatin muy lan junnee day mooy junnee tuddu di wax ci téere yàlla jot a wasal ak téere yàlla ba nga xam ne moom bu ci dajee ko noppi moom mu lamboo yëpp mu nekk leneen muy junne ak benn am na ñu ko ñaare junne benn kilo wasawu ba ñu doon dinañu ñu doon danañu jàng ci asmaa yi di kilo mu ñu sama xale naa fay leen maa kaanoo lañ nekk ne am doon doon gis wàcc leen nag kéeféri laahu ñu naan laata xasiisa ñu naan xosaa man naanu ñu naan manaasa wacc leen rek wacc leen rek man ba ma jàpp leen woomi man xarax naa aji nekk la ñu ñëw sumbi ummatu mbooloo yaadoo la dañuy sumbi te ci dëgg dañuy naan duñu ci dëgg de ndax xam nga ni ñu jàng yàlla ñoo bind ñoo xam ne dañuy jub te dañuy jublee ko dañu yàlla rek te mooy xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam mbooloo bi ñu dañ ci sama xeet ñoo xam ne dañuy dimbali ci dëgg te jàpp ci dëgg ku ñu seen ñoom ak ku leen wut ci bañ leen dimbale ba ba yàlla yi jëm diram ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëkk jamono di am jaam yoo xam ne ñoo koy xawale ko ci yow lañ dëgg na saa di ñëw de yonent na ne giñ sama bakkan Isa ibn Maryama bés bu mu wàccee lu ci suuf dana si ne mën nañoo xuuf xawaar yi yow rek ñooñu ñooy mbooloo yàlla bi jamono bi nekk yàlla dana sàkk koo xam ne mooy xalifaam ci jaami ak yeneen ci lawtaar ak yeneen ci ci labdaal ñoo xam ne ci xoli yonent yàlla Ibrahima lañ nekk ñoo xam ne ci xoli Musaa yi lañ nekk ñoo xam ne ci xoli Adama lañ nekk ñooñu ñoo nga seen barke la taw bi ñu wàccee seen barke la suuf bi nga dañ ko seen barke la jigéen ñi waaw ñu tudde boo xamee ne ñu ngi tukki àdduna di tukki moo tax ñu doon ne àdduna di tukki mooy dafa nga xamee ne dootu wax Allah Allah Allah te du bu ñu waxee Allah daal ne la ñu ne des na ñeent fukki fan yoo xam ne ñeent fukki at yoo xam ne àdduna di tukki soo xoolee dañuy tuddee yàlla jeex nañu tàkk nag ba kenn ci dëkk yàlla lu mel yoon bi ci at boobu daal nañ ko ko jeex de wala ñu ñaanee ko boobu dañuy kay asmaa ji alquran ñu dafa rek ñu am na noonu jay rek ñu ne ñu la ala wala ñu ñu xamul de ñu ñu la xam ne dañu weddi yàlla yàlla dana leen jay rek moo ñu nekk ci mbir ba noppi yàlla ngeen dox ñu leen seetaan ngeen nekk ci seen pexe di gis ñu def ne ndax rek dañu def lu xay moo tax yàlla dimbali leen ba tey rek ba yàlla xëy xalaat ngeen ne wow ñu dana ma ñëw dana ci ñoom dana kay bu naka dee dana ma ci ñu ñu dëgg ne danaa leen ñëw te ñoom tool kan yàlla dana ñëw te waaye du ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana ñëw te añu tooy da bu ko jàppee du ko rëcc rek bu mu ko wóoree kenn du ko rëcc loolu moo tax moom yàttam dugub rek bés bu mu ko jàppee rek du ko rëcc rek awaram ne ko fakkaroo ndax xalamu maa bi saa yi bés nekk jaajaalaale leen ko Muhammad ñu bind ñu andi ñu de ñu tere ñu sa bu baax am na yonent Yàlla Muhammad jënd daf koy indi woote moom it daal na jënd dara aju waade la ne ci biir leneen ñu gën a jënd jënd dara wax na ñoom dañ ko waxee ne da ngaa réer moo waxal boppam ne maa bii safaaratul xëy dañ ko ne kese nii la moo wax ne maa bii safaaratul ñoom ñooy kon seen bopp waaye yonent moom suñ ko sànni ba rek yàlla moo koy weddil boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuréel gi mën nañu dina ko jàpp ko de awalam yanzuru ndax dañoo seetlu ci malakuutu samaawaati ci mbiri asamaan yi juróom-ñaar wala lépp ñu moo xanaa ñu nekk yàlla dañoo seetlu mbiri ak yàlla asamaan ak suuf ak li ñu amoon wa maa xalaqa laahu ne na ko yàlla liñ ko ci moom def la ak lépp loo xam ne na ko lépp nekk dafay tegtoon ko ko jëf kon asamaan fi nga xam ne mooy seetlu ci yaa ngi doxal juróom-ñaar sam sama doxam juróom téeméer mbaar mu sax digal ñu ko santal ci banta li moom ci gàllam te yàgg yàgg dafay daanu asamaan si amul benn kenn bu ko téye nekk ci ba fi adama ñëw ba ñëw bu jël bu ko suñu doon am na yàlla duñu ñu dafay fekkee ko jëf rek ne nga ne mooy ci ñu yaa ngi doxal juróom téeméer a sant a mbaar mi sax dimbali ñu ko sampal ci bantam ñu am ci ngàllam tey yaa ngi dafay daanu asamaan bi amul benn kàddu gi ko tëjee nekk na malaaka yi dëkk ci yeneen ci yeneen foo na topp rek malaaka la fa asamaan wala mu ngi ko wala mu ngi asamaan rek rek mu ne malaaka la jëf jant bi du ci daw weer wi du ci daw biddi yi du ci daw biddew bi ko gis ñu doon de noor ak naa tànga sedd bële bi ci dee dara lu ko nekk mën na seet ne loolu ci ko def seen ndeke yëpp da ko koo jaay suuf si la yàlla samp ko ni dafa aadama ñëw ci dëkk bi doomu aadama ñu dëkk ci ay ñu la xara ñu tabax ko màbb du ruu daka jée ko dekk lu nekk daal nga def ci kaw suuf taw bi di ci wàcce am nag ñu xas a ci jëlee gàncax ak nag bu dee bëccëg ñu war a nawet ñu ci doon de ñu ci doon ñëw ci kawam ci doomu aadama ak ci biir ak ci njaaxale ak ci yan sant ba ñëw ci mën laa ñu suñu di def xëy na ci suñu dund maa defar. loolu ñuy jox loolu ñuy ci kii dafa doon la loolu war nañ cee seet mbaa ba xam ne su dem loolu tamit ak yooyu tamit moo yore jàng te loolu moom dund yi nga xam ne yàlla dafa nekk dund yu jóge ci lépp mooy. ndigal yi yaram yi lépp loo xam ne ci xalq la bokk ci lëf la bàyyi ko xam ne yeneen ndigal yi ñu nekk jawala yoo xam ne ñooy xalamul amru ko ci dara yàlla du def yooyu mën ngeen a mën ngeen koo xam ba léegi waaw am na tam di leen gis asaa asoon na am na solo dina kat ak keroog jëriñ naa am na lu ñu gis yéen. te itam nit yi amee te xamuloo sax teewlu sa sa fan yu jeex na am de ñu demee lekk ka daanaka a ko amita kàq daay fekk rafet nañu sangam ba nekk dara dugg ci biir mbir mi ñëw te boo nekkee ñu teewlu ñëpp ñëpp ñu leen gën mën naa am dee balaa di wax dëkk te di ay aji ana sam solo ba dee ci gannaaw ak ñoom ñoo ñuy dem ma jaar alquran yi la ci gëj a gëj yàlla di leen waxal ci gëj gi nag amul kan nga war a dem te man man mii dañuy daaw kuréel na ko yàlla balaa xam ne moom dina doon ñaan ko rek yàlla fa doon gën a bañ leen yaa ma war a ñuy dellu dégg suñ ko fekk suñ ko fekk ñu tuddee ko rek yàlla nag suñ demee kenn ñu naan xaj it parce que loolu dana ñu laaj yaa ne saa di ci bés tey yëfër Maka ñu ngi lay laaj na waaw sëñ bi yàlla mi ngi wax kañ la taxaw ay anam nga saa ana kanam kañ la ak seeram waaw sëñ bi yàlla mi ngi lay wax kañ la ñu seet si nag pour waxal ñu ma xel ma naka xam-xamam man dara bu ajuna ko dafa borom xam suñ ko yàlla kan ya sabbi ko ko yàlla ko xam la yu jëli a sele ci ko ñu wax ya ba wax ko lo la yu jëli a sele ci ko ñu wax ya ba wax ko lo ila wa dara du yàlla suñ ko yàlla kan du wax ne lëg la wala déen la wala jamono sangam la yëpp ci xam ñu tan malaaka du wax borom xam-xam ci xam tel ko mu tan ñu tay bette ci rek yàlla rek dama na wax ni sangam la te ko ñu moom tan tan ko daqul ak jiite yi ci sama waa di ci asamaan yàlla def ci waaye mboolem yi du yàlla ci asamaan ak suuf bés boobu xalaat nañ ko rek jiite ci seen xol rek am na bés bu màgg la laataa si dund dëkk yi ne ilaa ba xam doon la ci dëkk te jëm yàlla nag yàlla di ko indi lu ne ci dëkk nëbb na ko nit bi sama tool nëbb na ko nag jaam bi ay ñu pare rek dafa ñu ñëw su ko defee ay ñu ci gën a dem naka ñu nëbbee saa si nangu ci dëkk ak ajjuma ci dëkk ak ajjuma nga dundal ko ak naka yàlla nga bëgg wàllu ñu ci biir dugub bi ñett bi ñu yëngu wàllu yëngu ko wala ci ci biir yëngu wàllu yëngu ko wala yëngu ci dugub yëngu ko wàllu yëngu ko waaye nga bëgg ko ñoom ñu ngi leen réew naka nga ñu ñu mën ko ñu ñu seen xamal ñu ko wàllu yàlla lañ ñu tax mu nga bëggoon ndax laa rafet ba bi dugub bi gën a ko nga sawal dugub gën a ko nga sa ci dugub gën a ko ñu ko mën a def naka lañ saa ci dugub bi réew yàlla ci la waaw loolu ci dugub bi am na moo moom la yàlla gën a ko waaye xaw ma waxee ba ñu ci dem jiitu moom rek léegi nag léegi nag pour jiitu yëpp yëpp waral la loolu moo mooy juróom yàlla rek jiitu yàlla yi waaw jiitu yàlla wu ñu wu mag ñu ñu bële ko ci mboolem jiitu de ndax nga jàpp jiitu yàlla wu nekk loolu moo tax ñu dem jiitu yàlla ñu nekk ko rek amul ko nag amul ko amul ko naaw bu toog amul ko naaw bu yàlla kenn ku nekk ko sama am na du yeneen du du du malaaka du wàllu ba ko jiitu laajee yéen a ngi ko mën a mën a mën a yàlla am na saa yi. ñu ñu koy laaj jël nag am ko koy laaj kenn xamu ko lu muy yàlla yàlla yëpp la gën a gën a ko indi bopp rek ndax ñu ngay pare faaw rek ya ko dañu ko dañu laaj te am na daal sa yow asri yi ak jot yi am ak am ñu ngay ñu ñu leen ko leeral ñu ngi lay dal ko xam xam xam bu leer ñu leen ne ko lo xaw ilma ilma na ka xam xam ko laaj ni trafa yàlla sa ci na gëru am ba sey ko yàlla ko ko xam yàlla rek ko jaloo wala ko lu ko sa sa ñu ko gëru ñu la waaye ñu bëri ay ay jëm yàlla yàlla rek a xam ku loo xam daa am lu ci mën day dañuy jiw ñett yi mooy bakkan sama ma xam njëriñ la borom bi jàngal def de mënuma di jël sama bopp njëriñ mënuma di jël sama bopp lor ila man saa allah nga rek mu ko yàlla de wala ko ci donte ko ñama ala ñu am al khayda fadu te sax te ko ñu bëri ñu xay ci wala mo ko ñu jëf ñu borom wala yàlla na ne su fekkoon waa xam naa dañu na ne ko xam naa ko yàlla kan ne ko sama xam ñu bëri day dem bon duma nekk ci dara duma dox rek ñu ana ngeen man daa nekk ci dara aju waale laa loolu suñu caa yu jógee ak jàmm ñu ci dem ak ñu la ñu ñu dem de woo moom bu rek moom bu dina am ne ala ko ci ñu ñu leen nekk ngeen ci dem bakkan waaye ci ñu dem ndax adama seen baay rek e jaara tam bindu ñu naa ko ci bakkan dafa jaaga xawaay jabaram sax ci ci moom ñu ko tale rek xamoon yes ya ñu ñu ñu ko rek ñu tax yàlla sàkkal ko jabar ndax ñu ko moom rek ndax doomu aadama dara ñu ko ci ko doomu aadama la ko moom ba aadama wàcce ci àddina bi nag ñu di ci mbir ñoom sell ñu la saara ci jëre ak ñu ala ci ay juré ci ñu ñu ñu ko ko sa ta la ko mo rek mo tax yàlla sàkkal ko jabar ci ko rek moom waaw ñu ñu ñu ko moom ñu ko ko rek dama taxa sa ba mu booloo moom amala bi nga xam ne dañuy am suñu daal di wax de ba Adama booloo Hawa Hawa daal di leen bëri ba Maroc dañuy di bëgg yi ak moom di bëgg yi di yëngu xew yokku di yokku waaw xalamaa asfalat ba mu jiitalee wala xam Hawa am dina dëkkale ñu. ñu ragal nag boobu gis doomu Adama ci àdduna a di ko mais léegi nag dana walaay dem jox nga mu saa leen doom bi de ak nak ñu gëna nak ñu sax ñu gëna ñu ñu doon ñu xam ci doon ñu doomu adama nak ñu kon da yow yàlla dañ la sant rek waaye ragal nañ ren ñu nekk bari na vraiment ataaw ma ba mu jox leen doom saale am jiri am ñu dund ya ma def doomam yàlla wa ñaan ko ci tan bokkaale rek ci ma ataaw ma ko mu jox leen ñu ñaar rek ba nga xamee ne adama al hawa jigéen doom nag doom jëri doomu adama nak ñoom doomu adama ñu jëriñ nag def bokkaale ci la leen yàlla jox rek ñu jël Adama ak Hawa waaye man mi ngi Adama ak Hawa ñoo def bokkaale ñu de ndax Adama yéen ñu ko yàlla wax ñu dem nañ ci moom am na nag ay ci biir yu wax ne Adama dafa xam ne am na doom lii teel a ko tuddee ko Abdul Halim moo liggéey ñu dund Abdul Halim mooy jaamu tudd jaamu saytaan ñu ne loolu mooy bokkaale de waaye loolu ngeen de liggéey mooy vraiment affaire ma ba mu joxe leen ñoom ñaar saa leen comme bi daa joxe moom dund jaala def doomam ya loo ñaan ko ci tan bokkaale ci ma xaaw ma dala mu jox leen mu koy tekkale mooy léegi ñu ñu ci ci leen subhana allah yomb na yàlla ma ci ko ko dañu bokkaale ko ñoom dañu adama yi ay ci ko ndax dañu bokkaale ma la ko lu dul fer dara um dañu ñu ko def na dul leen ñu bokkaale do mooy ñu borom makka ñu takkal yàlla bokkaale nga xam ne li ñu def def ni yàlla ko rendi ñu bind dara yàlla ni nga xam ne ñu bind ñu ko ko jaamu juri wala asatuna tan bind ñu way jaamu seet mu faral ndimbal de gaay li ñuy jaamu mën mën la joxe benn ndimbal ci ci koy jaamu wala yow ñu ko doon dimbali ci ñu sax am dañu ay bopp seen te te dem mën nga dimbali sax bokkam ñoom yàlla dimbali yàlla mi nga xam ne moo fi nekkoon ba mu dara ñëw gannaaw bi moo sàkk mbir yi moo la sàkk yow yëpp moo la jox xel moo lay dundal yëpp moo lay dundal sa xal laa rey xal laa dekkal ci ko ci la war a jaamu yow su ko fa dem di jaamu leneen loo xam ne yow yaa ko sax jaamu ko dikko ñu ñu jaamu garab ñu jënd wala bant yi nekkul seen bopp wala xeer yi wax ba mu rafet di gis daa ngay jaamu istati boo xam ne ñoo ko defaral seen bopp wala kurwa boo xam ne ñoo ko defaral seen bopp ba noppi di ñëw ñu ko di ko jaamu jaamu na yàlla bi la sax xana dem di jaamu loo xam ne yow yaa ko sax te ñu ngay jaamu boobu loolu mënu daa jëriñ dara mënu daa wàññi dara mënu daa jëriñ sax boppam naa seen yàlla yooyu ñu leen ci yëre la ko ñu ba bañ koy ren weñ yi ñëw ñu ko jiw ñu ngi sax a baax weñ yi jiw ñu ko lañ jënd kooku mën naa jëriñ seen dara doo ko wax nit ki ba mu yëngu doo ko waxee ba mu tontu ba doo gis nit ki loo xam ne moo la ko defal kooku yéen a yéen a ngi kooku mën yàlla loolu sax foofu ñu dem foofu yàlla naa ne dañu laa jëm ci ñun lay wax loolu ci def ci ñoom faaw na ñu war a def ci ñoom ak aw ci ñoom foofu yàlla yàlla am am ci am yéen saa ni ko yàlla jubul yàlla doo koy wax itam ñu ngi ci sax ba xam ne yaa ngi koy waxoon de ceeb bi ci leneen ci leneen ñu ngi ko xoo ba koy waxoon ren jëm ñu ngi xelam nekk ci ñu tontu ko de ba du ñu ci waxoo iskate mooy ñu jàng bu koy waxoon ren jëm ñu ngi xam ne ko tontu rek du jëg sax ñu ngi koy xoo ñu ngi ñëw de semaine ko ñu ngi sax moom la ngeen jàng leen ñu ngi ay ñu yàlla nga baa du ñu moom la ñu am sax ko ñu jam jam de ñu ngi ay jàng yàlla lañu naka ñu parce que ñu xoolee leen te nekk ñu wala ko mën leen bu fekkee ni yàlla lañ xoolal yan ba mu ngi leen bañ a ñëw ba waaye du ñëw ñu ko def ñu ko ñu dem ba ci leen saa def ay yéen ko a yi wax ñu am yi ko lay dox jaa la yàlla yooyu nga xam ne tànk mën a dox dem seen yoon dañ leen taxaw rek buñ ko jëlee ngeen doxal fekk sax mu ko am na ndax ñu am ren ay ñu nga foo yàq ci sa bëgg ñu ci jaar moom ndax am na loxo yi ñuy jàppee dara na seen kër yi benn yàlla wala benn yëkkati bu tàllal loxo mu yëkku dara ba loolu sax mu ko defal boppam am na ndax ñu naan la am na imam ñu naan leen asal ay nopp am nañ nopp yu dégg déedéet kon waxal kon moo seen jëm ci xalaat ma nga ci dégg te su fekkee ne moom France bi jëlee yëpp dinañ ñu xamul ñu naan dina leen wax leen seen yàlla yëpp ñu ngi lay jaxal ak suñu te duñ koy yëngu ñu ñëw tey tey ñu ne wàllu yoon kaa ñu dimbali sama man laaw yàlla ah ba si yàlla nga xam ne nekk la wàcc na mu àgg daaw alxuraan te boobu moom ñett wala dana mu ñëw saa ñu ñëw ñu rek. loolu dina ñaaña ka doon la ngeen jaamu leen ñu doon ñu ngi yàlla laaya sa toona tan ñu na sa ñu bëgg doon wala yam doon dimbali ñu ñu ay bokk seen boo jaamoo lu yàlla yaa ngi jaamu loo xam ne ñu la dimbali ñu bëgg doon yow ka doon ñu dem woo ngeen leen ñu def ñu daal di dund laajal suñu mën a déglu rek soo ko xoolee sax bu la déglu waxtaan ak yu tàngalee nag yem si mën a déglu ñu ci ñoom yooyu. boobu waaye ñoom waaye ci loolu gis ñu dara de. ñoom ñooy ñu ngi jàpp ci ñoom yooyu waaye foofu rek lay yem de gisul dara mënu dara kooku ko yaakaar muy ba yàlla soo jëm su ci jàppal xalaat foofu dégg la waa amul bi leen di doon ci suñu aw ñun waaye ñu dëgg ñu jaay ñu yàlla na ñu doon ci sallallahu alayhi wa sallam bul jéggal nit ñi ku la tooñ jéggal ko loolu jublu lu baax dox bu la ñàkk a teggin wax la lu bon wan ko gannaaw rek ñu tontonteel moom rek kooku mooy makaari mi ndax laa wu yàlla yàlla yéen a ngi ko ji yéen a ngi fi ñu naan dëgg yàlla bu ñu baax ji sama borom yàlla na ma ko rafetlu na ko ko la tooñ nga jéggal ko ku ko la xam yow la jox ko rek mooy. Makaari bu laxlaa yi nga xam ne moom lañ dikkee moom lañ dikkee moom lañ gën a nuyu. léegi nag waaye mos na koo xam sama xarit ci nar ba jëm ci moom. saaba yi na ko waa dinaa nit jaay yi ci jaay rek la. waxtaan waa xaafu nañ la kitaab yi daal. waaw Omar nag bu dee saa dégg nga ñu ko leen ñu la yàlla wax rek ñu daal ñu daal taxaw foofu. léegi maa ngi leen sax xam ne que dem foofu dara ñu ne saa yu bëgg saa yu bëgg naa di fàttali. parce que suuf bi la ak yàlla. ñu ne woon que moom tamit ñu dëgg la ñu wax dëgg la ñu xam ne ñu. ku la tooñ nga baal ko ku la dogu nga la xañ nga may ko boo ci bëggee nekk saa yu jugee ñu la nar loo pour jëlee rek de waaye nag ñu bëggee jëlee rek ñu ci yàlla rek ñu jugee ñu ci yàlla seetaane mu bëgg seetaane rek xam si naa wax ne wa yu la xaaxaat illa saabirun wa yu la xaaxaat illa saabirun alayhi di ko jël yàlla di ko jox lu muy saam cëb rek saam cëb ci yàlla seetaane di ko bàyyi ci rek moo tax ñu mës naa naram naram naram naram nar bi ci léegi mooy saa la di sëb di benn ñu ne maa ngi xam benn baat boo xam ne bu ko waxoon rek léegi ñu ne ci moom lañ ñu ne ko lan ñu ne boo xam ne awuzu billaahi mina shaytaani rajiim ndax mer mu ne ubbi sa def ci moom ci sa ñëw saa safara ci xolam ci sa mer moo gis moo tax nga gis ci mer ngay gis dëgg xonk tey waaw safara ubbi saa defal moo ko nga dëgg bu fekkee nag ñu ñu ci la nga seetaan rek mer ma dañ de te bu fekkee ni mer bu gën laa not na la dem jàpp ndax moomu dana fay safar bi ubbi saa di sa xol bu fekkee ni da ngaa ko xawoon na nga jëkk su fekkee da ngaa yëkkëwoon na nga tëdd de bon nga mucc ci waaw xëy na ma rek na nga dina naka ñaan taxawal dalu yàlla nga ma soom lam jam leen saa ihim aji wàcc mu ne seetaan bu dëkk yi su fekkee da nga sax ñu dimbal ak yàlla yoola yàlla seetaan su fekkee ñu ñoom def na woon ci la dëgg seetaan ko def lay jikkal waaye di jaamu yàlla yàlla yàlla saa yu leen seetaan di jëlee ñu fas li ko yàlla fas li dimbalam fas li ko ab yoolam rek ñu la ñu dellu xaar ci seen waa jubbe tey daa am ci la jot ñun ñooñu seen wàllu a wala ay mbokk fayam ñu ngi gën a ñëw danañu ay jiw rek te te fay daanee nag ñun dañoo ëpp ñaar la tëdd ñu gën a ñaaw waaw su ma laajoo su ma ko fekk affaire yu jiw la loolu saa lam saa si ñun dañ ko jëlee leen ba aay ci dugub bi naka ñu ko fàttoo waaw loolu wax na la rek dafay baax na dara nga fent ko ñu ne yéen a ngi dox ñu saa seen ñu ci ñu la ko laaj loolu ñu saa seen suñu laaj nag ñu ne ñu dara inna saloo naka dama ko may way da loy loy jëm ci am rabbi ko borom dal mo leen man sant taw ko leen ci sama wara gar man dañ may dañ ma yëm rek ñu wax na la ko defal ma defal leen ko ko la yam rek asa jira alquran basairu ay layla na rabbi ko borom dal yow dañ ko dañ jëm ci jëm rek wala ma ñu dañ la ko ñu ra ay ñu ñu jëm rek yow ya quran dañ nga na alquran alquran taxalu jëm leen la ci moom wa antu ko jëm leen daal ak mboolem ci moom la ñu leen de soo xam ne ñu ngi jàngal Alxuraan na ngeen déglu ñu seen wax dana leen noppi de bon yàlla dina leen yërëm de ñu jàngal Alxuraan yàlla dafa leen fas yërmande ñu jàngal suñu dégg yëpp ñu ko yem dañuy am waa xaraf bu nekk ñu am ci ñu ne sax dina am ci jiitam suñu wax wax wax dina wax wax dina jooju dafay màbb seen jàng yàlla de wax suñu jàngal Alxuraan dina màbb jàng yàlla dina leen dugg <coughs> lii la ci dëgg bopp dëgg ñu nga tudd yàlla te yàlla ko te danga xam ne da toroxlu wax ko sama umur dara day la toroxlu yàlla sabagal ko boo doon jaaxi ak seen ci dem ñu ne aw ci wax rek ñu nga tudd yàlla tudd boo xam ne kawe na yàlla ci dugam bu ko di ci le wala sa la ngoon subaa tudd yàlla nga wute nañ ci ci gën ndax sikar am sikar ci mbooloo ca kaw ak sikar ci yaru waaye tudd yàlla daal ñun sàkk la ci jàmbu ci mbooloo ñu ci gën yàlla na ne alladina yaskuruna aqwaman ak buñ tëddee bu ñu leen yàlla bañ ñu ci ñoo ko jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def naa benn guddi di doxante romb Omar mu ngi jàng ñu ngi dund ci guddi ci këram di jàng ca kaw mu romb Babacar mu ngi dund di jàng ndànk te di ko yellu ba kenn dégg ko te suñu fa ñu laaj leen ñu leen gis naa seen mbir bi Omar mu tax ngay saw ca kaw mu ne damay dàq seen nekk yooyu ñu ngi doon di sama wet daqaale seetaan bu jëlee sama kër mu ne Ababacar mu tax ngay yellu mu ne ko nga xam ne gën a gën a soxla mu kenn dégg ko mu ne ko yëpp ci sa baax tuuti mu amoon yëpp ci leeral tuuti rek wala fa kuñ ñàkk ñu ne xaasi mu ne ko way sàggan di rek mu ne ci naka ñaana dan la rabbi ko way nak lañ fa borom ko tamay malaayka yi la ya sax ñu ne ko mu ne ba def ñu wayum ak jaamam de way sax ñu ne dana ñu tabal ko way ci doon ñu ko ñu ci doon ñu ko borom ci doon rek la ya ko ñu doon wax ko ñu la am ne ñu waaka yene ko fa ci yalla la reewu jaamu ko rek jaamu malaaka yëpp nag mooy saxaar ak sikkat ak ci jóobe bàyyi man ñu ngay ci jóotal yàlla ñu ngi nit ñi nekk leen di seen kenn na ngeen mel ni malaaka yi de jaamu yàlla yëpp ci kaw ci jëm moo tax de mboolem jaamu yàlla yi nit yàlla santaane sàkkal na ko waxtu sàkkal na ko dayoo am na sax waxtu ñu ko xaare koor waral na ko ci weeru koor rek la ko waral julli am na ko juróomi julli rek la waral am na wax yoo xam ne sax tere na ko ci julli asaka ba nga xam ne ni sax ak ba ko mënee julli yàlla nag moom dafay tudd yoon yàlla tudd bu bari moom amul xaq amul waxtu amul yenn waxtu woo xam ne bañ nañ ko tudd yàlla nela woo ko def rek baax na dara bu tee tudd yàlla am ko sax bu jëlee tudd yàlla li tax jaam bi tudd yàlla rek moo koy yëkkati moo koy may teraanga waxtu yi tuddee yàlla rek am na teraanga mu ci ma aw mu kawe waxtu yi fàtte yàlla rek kon ci dem nit nag la koy kaweel waru ko dégg loolu moo tax yàlla bëri tuddee yàlla ci alxuraan pour fat li ñu ñun ñëpp ñu tuddee yàlla ndax ñun loolu mooy dina ci ñu am yëkkatiku tuddee yàlla nag tuddee yàlla ci la mu ñëw jëpp gannaaw bi nga fekk tuddee yàlla ci xol baax bi ci tuddee yàlla ci faroo baax bi ci tuddee yàlla ci sa turune baax bi ci tuddee yàlla sa turune yàlla nekk fa rek loolu mooy daayira